أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما Sadaqallahul aziim Sadaqallah bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa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 ci wàllu ki nga xamante ne moom mooy soobu jëm ci boroomam subhaanahu wa taala naka noonu gis léegi nag gisoon nañ tamit baabu kayfa furidati salaatu fil isra buntu ana naka la julli nekke maam nañ ko farataalee ci rañaan ge ci guddi gi rañaan ge waxoon nañ tamit gisoon nañu asar bi nga xamante ne moom mooy wal boog taaliqu xadiis sayyidina Abdullah ibn radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne wax na ne Seydina Abu Sufyan radiyallahu anhu moo ma nettali ci hadiisu Hiraql bi mu daal di wax na yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna bis-salaati was-sidqi wal-afaaf daf ñuy digal julli ak dëggu ak tamit sàmmu loolu tamit gisoon nañ ko niki noonu ci suñu jotaay bi weesu tàmbali woon nañu xadiis bi nga xamante ne moom moo nekk ci buntu bi wala boog moom muy bi jiitu ci buntu bi mu ne <coughs> <coughs> haddathana Yahya ibn Bukayr mu Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr mu ne qaala haddathana al-Layth mu Abul Harith al-Fahmi rahimahullah ibn Layth ibn Sa'd an Yunus te moom mooy ibn Yazid al-Ayli an ibn Shihab ibn Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sahabiyu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah, mu ne annahu qaala nee na kaana nekkoon na Euh, Abu Zar euh, te moom mooy Jundub ibn Junaada radiyallahu ta'ala anhu Abu Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu yuhaddisu daan nettali anna rasulallahi naka dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee furija dañoo xar dañoo ubbi an saq fi ci sa téegu bay di sama nekk waxoon nañ ni mooy déegu sayyidat Ummu Haani radiyallahu anha mu ne wa ana fekkoon man bi Makka ta maa nga Makka fa nazala mu daal di wàcc Jibril sayyidina Jibril alayhi salaatu wassalaam di imaamu malaaka yi di sang seen sangu malaaka yi mu ne fa faraja mu daal di xar sadri sama dënn summa topp xasalahu mu raxas ko bi maa i zamzam ci ndoxum zamzam loolu tamit gisoon nañ ni ndoxum zamzam boobu secret maanaam moom mbóotu ki nga xam ne mooy mbóotu zamzam mooy euh, yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax zamzam ci boppam sax boo ko xoolee euh, comme niñ ko waxee woon adad nafsi bi quatre-vingt-quatorze la te moom mooy bi Muhammad waaw mooy barke barke yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne summa topp nag jaa mu daal di dikkee bi sax ci ndab li nga xam ne moom la ñuy wax tast min zahabin waaye booba ak maanaam ndabal or la wurus la mum tali in muy aji fees del hikmatan xereñ wa imaanan ak ndëm loolu tamit gisoon nañu li nga xamante ne moom mooy mooy ne ñaar yooyu ñooy bunt ñoom ñooy buntu yoon yàlla maanaam faw nga ànd ak xereñ maanaam moom mooy xam-xam bi nga xamante ne moom mooy tukkee ci alquran ak sunna ak tamit xam ko xamin gu leer goo xamante ne da xam lu aju ci borom bi subhaanahu wa taala waaye tamit ak imaanan ngëm ngëm goo xamante ne moom mooy ngëm gu dëgër te wér te bu ñu xoolee ñaar yii ñoom la imaam al-Bukhari rahimahullahu taala njëkke ci buntu yi mooy kitaabu bad'ul wahyi kitaabul iman ak kitaabul ilmi maanaam moom mooy ñetti yooyu moom la njëkke ngir ne yooyu ñooy moteur yi nga xamante ne ñaari moteur yi nga xam ne moom la avion bi nga xam ne moo la yóbbu ci yàlla di soxla maanaam nit ki ngir nga mën caa jaare dem gannaaw bi nga xamante ne moom moo tax daa iman ngay soxla maanaam su yaa ngi ci tàmbalik yoon wi ngay soxla ku lay wommat loolu moom moo tax ngay soxla ku lay wommat naka noonu loolu tamit lii xew-xew bii nga xam ne sayyidina Jibril alayhi salaatu wassalaam dafay ñëw di yóbbu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ne moom mooy sangu-sang yi loolu dafay tegtale ne maanaam yoonu yàlla faw borom bi maanaam ku bëgg a dem ci moom borom bi loolu la dogal comme li Cheikh Abdas Dabbah wax radiyallahu maanaam ne faw nga am koo xamante ne moom moo la maanaam nit ki donte jàng nga ñu njëkk maanaam ñu njëkk ñeeg ñu mujj ñu jàng nga jëf jëf li nit ñi ak jinne yi di jëf itam doo tax nga mën a yegg ci xadara yàlla bi lu nga jaar ci loxo yi koo xamante ne moom yegg na ba noppi loolu euh, ndax euh, loolu maanaam moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ne moom mooy cosaano yoon woowa moom mooy ki nga xamante ne moom moo gën a yegg ñëpp ànd ak loolu yëpp borom bi subhaanahu wa taala day jàngal nit ñi mu indi sayyidina Jibril alayhi salaatu wa salaam mu daal di euh, maanaam mu ànd moom ci yoon wi mu nekkoon kon nag fa afraghahu euh, te loolu gisoon nañ ko tamit ci xadiisu euh, bi ci kitaabu bad'ul wahyi bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu gisee sayyidina Jibril bi wahyu bi wàccee alayhi salaatu wa salaam ci la ñëw ci <coughs> <coughs> wa ci lañ ko yóbbu ci Waraqata ibnu Nawfal radiyallahu taala anhu mu lal ko ne ko li nga gis nangam la ak nangam ak nangam loolu day wane ne maanaam ne kii wommat maanaam lu ñu ku ñuy tuddee al-qudwa ki nga xamante ne day wommat maanaam te moom la ñuy baat boobu dañ koy tamit ash-shaykhu sëriñ dañ koy wax al-murabbi ki nga xamante ne moom mooy yaraate maanaam am na ay baat yu bari yoo xamante ne euh, ci li mbir mi aju rek loolu moom moo tax ñu koy tuddee tur yu bari yooya <coughs> waaye loolu faaw nit ki daf koy soxla su fekkente ne bëgg naa dem ci boroomam subhaanahu wa taala léegi nag mu nekkoon nag bi nga xam xamante ne moom la ko sotti mu sotti ko ci bi summa topp atbaqahu mu daal di koy tëj summa topp nee na axada mu daal di jàpp bi yat yi sama loxo waxoon nañ tamit ne ah, lii daf koo dañ koo tënk waaye <coughs> ci <coughs> riwaayaat am na luy leeral rawatina bu nekk ci saxiixu imaamu muslim rahimahullah ne dañoo dem euh, ca maanaam dañoo yéeg alburaq ñu dem ca baytul maqdis ba ñu demee ca baytul maqdis ci la daa di euh, takk yeew euh, alburaq fi nga xamante ne foofu la yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam daan yeew seen dabba yi nee na mu dugg julli ñaari rakka dooga nag daal di dem yéeg nee na kon fa summa topp nag axada mu jàpp bi yadi ci sama loxo fa araja mu yéeg ak man fa araja mu yéeg nag rañaan bii ak man ila sama jëm ci asamaan ad-dunya bi nga xamante ne moom mooy bu suufe bi fa lamma ba nga xamante ne jiitu dikk naa ila sama ci asamaan si ad-dunya bu jiitu bi qaala wax na maanaam fii comme li nga xam ne noonu la ñu waxe woon ne am na benn mbir mooy ne guddi gi la taxoon mu xew fa maanaam dañuy gis ne xew-xew bi ci guddi la xewoon waxoon nañ tamit njariñ yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci li tax mu daal di xew guddi wala boog lenn ci ay ah, xekam yoo xamante ne nekk na ci ay mbóot ak ay maanaam xereñ mbir xereñe ay tax-tax yoo xamante ne ñoom ñoo ci nekk bokk na ci ba tey moom mooy ne ki nga xamante ne li maanaam guddi gi lay xew ci kumpa lay xewe maanaam te nga gëm kumpa loolu moom moo ëpp doole nga gëm li nga xam ne da nga jàkkaarloog moom ndax xam nga ni bu fekkonte ne tukki bi dafa xewoon ci bëccëg maanaam loolu day daal di gën a neex a gëm que bu fekkente ne dafa xew ci guddi ndax euh, guddi gi comme day lëndëm bu boobaa mu ne la dem naa dellu siwaat euh, nga yeewu nga ne ah non loolu moom dëgg-dëgg ak gëmam day daal di naqaree gëm ndax guddi bu jotee ku ne day fatu bu ku nekk fatoo ñu daal di xëy suba tel mu ne la man damaa demoon ca kaw demoon naa fee dellu ci euh, baytul maqdis jóge fa dem ca kaw loolu moom xëy na ak ngëmam ci lay gën a na naqaree te loolu moom mooy ñi nga xam ne borom bi subhaanahu wa moo tax mu tagg ñu melowoo loolu ci euh, njaalbeenu alquraan te njaalbeenu suratul baqara bi muy wax yu alladina yu'minuuna bil ghaybi ba pare doog cee teg wa yuqimuuna salaata maanaam ñi nga xamante ne ñoom dañuy gëm kumpa wala boog dañuy gëm ci kumpa ba noppi nag ñuy taxawal julli loolu tamit dafay leeral maanaam yu li tax mbir mi xew guddi naka noonu bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy euh, mbóot yi ci nekk mooy ne guddi moom mooy euh, symboliser euh, euh, li nga xam ne moom mooy kumpa bëccëg moom mooy symboliser lu leer maanaam li nga xam ne moom la ñuy jàkkaar lool moo tax borom bi subhaanahu wa taala tamit moo xoole yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ne dafa nekk koo xamante ne dafa feeñ ci bëccëg gi waaye tamit dafa laqatu ci guddi gi maanaam moom mooy sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne ci dafa dafa nëbbatu làqatu gépp làqatu moom lay junj fi mu naan wal layli iza yaghsha maa ngi jiñ ci bët ci guddi gi bi nga xamante ne maanaam bi mu muuree ëmb lépp nga xamante ne mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu nekkee ci xaqiqa ci ci ci nekk euh, moom dong ak boroomam subhaanahu wa taala di julli ci boroom di julli ak boroomam ci mihraabu aynaha comme ni nga xamante ne noonu lañ ko junjee woon ci suñu jotaay bi weesu ak ni nga xamante ne Euh, mu ne ak wan nahaari iza tajalla ak bëccëg gi maanaam mooy bi nga xamante ne euh, ñëw na ci bëccëg gi moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ euh, bu boobaanak loolu ci feeñ nga mu feeñ ci xaqiqatu muhammadiyya loolu moo tax moom borom bi su yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ci def ñëpp mën a xam borom bi subhaanahu wa taala loolu moom moom lañ doon junj ci biñ naan wa ayaa laylatal haahuuti sirran nahaari iz tajallayta bil fil akwaani billahi kay ay yow mi nga xamante ne yow yaay guddi ga nga xam ne moo laqatu ci laqatu maanaam nekk gi borom bi subhaanahu wa nekk moom laqatu gépp laqatu ci kumpa moom borom bi subhaanahu wa taala yooye yow la ko ràng yow moo tax yow yaay guddi googa waaye yow yaay bëccëg gi maanaam wan nahaar yaay bëccëg gi Ah, iz tajallayta ba nga xamante ne nag feeñ nga ah, fil akwaani ci mboolem nekk tiifi billaahi waaye ci yàlla nag nga feeñe kay yuraa bu ko defee ñu mën a gis yàlla loolu moom moo tax su du woon yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn du mën a xam yàlla loolu tamit beneen mbóot la boo xamante ne moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam danaan def eh, danaan def eh, benn amaama amaama bu ñuul te loolu da ci daan junj ne maanaam ak kumpa gi nga xamante ne moom lay wane ni kenn féetiwu ko kaw maanaam loolu maanaam ak kumpa la ndax xam ngeen ñuul maanaam day wane tamit lëndamaay comme ni nga xamante ne noonu la guddi di nekkee loo xam ne lu lëndëm la moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy soppe yi ñi nga xam ne ñoom ñoo sopp borom bi subhaanahu wa taala tamit dañuy feeñ dañuy nekk di euh, jaamu seen borom subhaanahu wa ci guddi gi di wéetoo ak moom borom bi subhaanahu wa taala moo daal di wax ne kon fa af euh, euh, moo tax moo tax borom bo beneen bi bi ci tegu moom mooy beneen ngëneel bu nekk ci guddi mooy ne borom bi subhaanahu wa taala am na saar bu mu tuddee guddi mooy sóoratul layli te saar boobu moom mooy sóorat quatre vingt mooy te mooy Muhammad sallallahu alayhi wa maanaam mooy saar bi nga xam ne moo yor mooy numéro quatre vingt maanaam loolu yëpp te mi ngi tàmbalee ci wal layli te wal layli euh, moom tamit boo ko xoolee 77 euh, la te 77 mooy Abdullahi maanaam euh, moom mooy euh, astaghfirullah mooy mooy huwallahu huwallahu moom mooy Allah maanaam mooy ne yàlla mooy ki nga xam ne dafa laqatu gépp laqatu nëbbu gépp nëbbu waaye moom moo feeñal yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci wan nahaari iza tajalla te moom la jeexalee ca saar ba ne illa ibtighaa wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda lépp nag maanaam mooy ne. amul dara lu muy wut lu dul xanaa jëmmi boroomam subhaanahu wa taala te moo tax dana kontaan yàlla kontaan loolu moom moo tax képp ku am bëgg am ngërëmal yàlla faw nga daal di jaar ci yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu daal di euh, mu daal di wax mu daal di ci mu ne kon nag bi nga xamante ne moom la jàpp sama loxo ba ñu yéeg ci asamaan bi nga xam ne moom mooy bu jëkk bi nee na fa lamma ba nga xamante ne jiitu dikk nañ ila dikk naa ila sama dunya ci asamaan bu njëkk gi xoolal subhaanallah fii waxul fa lamma ji naa ba ñu dikkee waaye ni man ba ma dikkee maanaam ñu xam ne tukki bi moom mii moo ko doon def du sayyidina jibril moo ko doon def alayhi salaatu alayhi salaatu wassalaam mu daal di wax ne qaala ci la waxee Jibril sayyidina Jibril alayhi salaam li xaazini sama ñeel ki nga xamante ne moom mooy kii wattu asamaan si maanaam asamaan bu njëkk bi la ci nam mu ne ko iftax ubbil maanaam mooy euh, dafa yëglu qaala mu ne ko man haaza waaye kii ku mu dool kaala mu ne ko haaza Jibril kooku de Jibril la waxoon nañ jàngat yi ci am qaala mu ne ko hal ndax maaka nekk na ak yow ahadun kenn. qaala mu ne ko naam waaw waaw maa ngi ànd nag man yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa fa qaala mu ne ko ursil ursila ilayhi ndax dañoo koo yabal qaala mu ne naam waaw waaw fa lamma ba nga xamante fataha moom le ubbi alaw naa yëkkatiku nañ ci kaw asama asamaanu ad-dunya buy suufe bu suufe si fa iza <coughs> rajulun benn waay rajulun ak góor koo na ne qa'idun mu ngi jékki ala yam maanaam mu ngi toog ci ab ci ab gàngunaayam gàngunaay nag muy turun maanaam ci la toog dégg nga ala ni fekk ca ndeyjooram aswidatun am mbooloo ma nga ca wa ala yasaarihi ci càmmoñam <coughs> itam aswida am mbooloo ña nga fa iza nazara su xoolee saa yoo xamante ne xool na qibala yamini ci wàllu ndey jooram dahika day reer wa iza nazara saa yu xoolee tamit ci wàllu qibala yasaari ci wàllu càmmooñam bataa dafay jooy fa qaala mu daadi wax marhaban ay waay tatagal naa la bin nabi yow mi nga xam ne yaay yonent bi a saalih bu sell bi wal ibnu tay di doom ak saalih bu sell bi maanaam yow doom ju baax yow yaay eh, eh, yonent bu baax bi di doom ju baax bi qultu man li Jibril la ñeel sayyidina Jibril alayhi salaatu wa salaam man haaza kii kan la qaala mu ne haaza Adam kii moom mooy Adam Adam moom mooy maamu mindeefi alayhi salaatu wa salaam wa haadihi al-aswida ñi nga xam te ne ñooy mbooloo mi nag an yamini nekk ci ndeyjooram wa shimaalihi ak ñi nekk ci càmmoñam nasamu ñoom ñooy jëmmi ruuxi banihi doomam yi fa ahlul yamini ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ndeyjoor minhum ci ñoom mooy ahlul jannati ñooy waa aljanna. waa wal aswidatu mbooloo mi allati bi nga xam ne an shimali moo nekke ci càmmooñam ahlun naar ñoom ñooy waa sawara waaye fa iza nazara moo tax saa yu an yamini ci ndeyjooram daxika day ree wa iza nazara su xoolee tamit qibala shimali ci wàllu càmmooñam bakaa day jooy hatta mbéta araja mu daal di rañaanat bi ci man maanaam kon loolu moom mooy ne léegi romb na fi nga xamante ne moom mooy Euh, asamaan su njëkk ji waaye nee na xattaa mbete araja mu rañaan bi ak man ila sama ci asamaan as-saaniyati ñaareel bi fa qaala mu daal di wax li xaazini haa ñeel ka nga xam ne mooy ka koy wattu ne ko iftax ubbil fa qaala mu wax la woo ñeel ko xaazinu haa ka koy wattu misla ma kemuk li nga xamante ne qaala waxoon na al awwalu ku njëkk ka fa faataha mu daal di ubbi maanaam kon saa yoo xamante ne dafa dem ci asamaan rek dafay daal di wax loolo Ah, moom maanaam daf koy daf koy daal di wax loola daf koy daal wax ana kooka da daal ko ubbil maanaam mu yëglu ne nañ ubbi mu ne ko kooku kan la mu ne ko man la Jibril alayhi mu ne ko ndax dafa am ko àndal mu ne ko waaw waaw ndax sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom laa àndal mu ne ko kon nag mu ne ko ndax dañ ko dañoo yabal ci moom mu ne ko waaw mu daa di mu mu daa di mu daa di koy ubbi maanaam ndax buñ ñëwee nag ñoom ñëpp nag dañuy kontaan malaaka yi dañuy kontaan mboolem waa asamaan yi dañuy kontaan yeey nañ moos ñu kontaan ngir ki nga xamante ne moom moo ñëw ci ñoom mooy sangi-sang yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu daa di wax tamit ne mu mu daa mu daa di wax ne saa yoo xamante ne kon mu ne mu ne qaala anas sayyidna anas mu ibnu malik radiyallahu ta'ala anhu nee na fa zakara mu daal di tudd annahu naka moom wajada daj fi maanaam gis na fekk na na fi samaawaati ci asamaani Adam Seydina Adam alayhi salaatu wa salaam wa Idris ak Seydina Idris wa Musa ak Seydina Musa wa Isa ak Seydina Isa wa Ibrahima ak Seydina Ibrahima alayhim salaatu wa salawaatullahi alayhim yàlla julli yàlla sax dàq ci ñoom. mu ne walam yusbit waaye saxalul kayfa ana naka manaziluhum la seen wàccuwaay yi maanaam kenn ku nekk ci ñoom ci xadis bi ah moom saxalul maanaam lan moom mooy seen kenn ku ci nekk ci ñoom ana fan nga nekk loolu al imam az-Zuhri rahimahullah moom mi solo xadis bi ci sayyidina Anas radiyallahu anhu ndax xadis bi buñ ko xoolee dafa am Euh, dafa njëkk a ñëw euh, dafa ñëw kon ci riwaaya imam az-Zuhri rahimahullahu taala moom muy ta taabii bu ndaw moom mu solo ci sahaaba bu ndaw kooku mooy benn euh, ba pare mu am sahaaba muy sayyidina Anas radiyallahu taala daal di solo ci ab sahaaba muy sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu taala anhuma maanaam kon loolu mu nekk lu jàllale gi jagoo bokk na ci li nga xamante ne nag fii moom la fi maanaam mooy kon fii dinañ gis ne am na ay lii moom mooy li nga xamante ne moom la euh, hadith bi moom la nettali fii ci waaye dafa ne euh, euh, gayra lu dul ne rek annahu naka moom zakara tudd na annahu naka moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wajada daj na fekk na aadama moom aadama alayhi salatu wassalam fi samaa'i dunya ci asamaan bu njëkk bu suufe wa ibrahim ak sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam fi samaa'i saadisa ci juróom benn neelu asamaan si loolu nag euh, wax la tamit goo xamante ne euh, loolu tamit beneen mbir la moo xamante ne maanaam daptu bi moo amut maanaam mooy ñi soloo xadis bi ñoom ñoo defee takk xadis bi loolu mu mu indi problème bi waaye am na ay xadis ay riwaayaatu xadis bi ak ay yeneeni riwaaya yoo xamante ne ñu ngi ci saxiix yi ci saxiixu al Buxaari ak saxiix imam Muslim rahmatullahi alayhi ak yeneen yoo xamante ne leeral nañu kenn ku ci nekk fan nga nekk ci asamaan maanaam fii di nga gis ne Seydina Ibrahima alayhi salaatu wa salaam moom dafa ne maanaam ne ci juróom benneelu asamaan bi la nekk waaye li nga xamante ne mooy li wér mooy ci juróom ñaareelu asamaan bi la nekk beneen mbir boo xamante ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ko koy firé. mooy ne amaan na dafa taseeg moom ci juróom benneelu asamaan bi ba nopp yéeg ak moom ñu ànd ñu ba ci juróom ñaareel ba maanaam mu fekkaat ko foofa loolu amaan na waaye am li gën a wér mooy ne daf ko faa fekk ndax dafa wax ne fekk naa ko ca baytul maamuur mu daal di fay wéer euh, wéer wéer ndig euh, ndoddam li alayhi salaatu wassalaam muy wax ak malaak maanaam muy euh, muy muy yar ay gone foofa maanaam gone yi toog ci benn ronu garab mu leen di yar mooy gone yi nga xamante ne dañoo teel a génn adduna maanaam dañoo génn àdduna fekk booba mataguñu woon mu mukallaf maanaam kon loolu day tegtale ne kon maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam asamaan bi la nekk kon li nga xamante ne euh, dëgg noonu la mbir mi demee mooy ne maam Adama euh, la fekk ci asamaan bu njëkk bi ñaareelu asamaan bi mi ngi fa fekk Seydina Isa alayhi salaatu wa salaam waaye dafa àndoon ak Seydina Yahya maanaam euh, loolu muy euh, muy muy ci ñaareelu asamaan bi ñetteelu asamaan bi mi ngi fa fekk Seydina euh, Yuusuf Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam foofu la fekk ci ñetteelu asamaan bi ñeenteelu asamaan bi mi ngi fay fekk Seydina Idris juróomeelu asamaan bi mi ngi fa fekk Seydina Haaruna juróom benneelu asamaan bi mi ngi fay fekk Seydina Muusa alayhi salaat al beneen juróom ñaareelu asamaan bi ñu ngi fay fekk Seydina Ibrahima ala nabiyina wa ala al jamii salaatu wa salaam maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne mooy euh, nii nga noonu la ñu tog tegaloo te noonu la ñu teftaloowe li nga xamante ne moom mooy laaj bi foofu nag moom mooy ana lan moom moo tax ñu tudd ñii ci yeneen yi alayhimu salaatu wa salaam te fekk ne masalan tey bu ñu xoolee yeneen ci yàlla noox. alayhi salaatu wa salaam nekku fa te moom dafa bokk ci ulul azmi yi maanaam ci juróom ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu gën a màgg ci yeneen yi alayhimu salaatu wa salaam waaye <coughs> kon ñu gis ne am na yeneen yi kon te te ni ñu tegaloowee maanaam même tey bu fekk maanaam ni ñu tegaloowee <coughs> loolu tegtalewul seenu gënalante kon loolu bu boobaa. laaj bi mooy ana kon lan moom moo tax kenn ku ci nekk nekk fii nga xamante ne moom nga ne dinañ gis ne boolu tontu bi mooy ne juróom-ñaar lañ te juróom-ñaar yooyu kenn ku ci nekk ci ñoom secret bay dawal juróom-ñaari asa asamaan booba yàlla boroom bi subhaanahu wa taala ci yow mii la ko def loolu moom moo tax. mu am ay yenent yoo xamante ne ñu ngi foofa te yeneen yenent yi nekkuñu fa alayhim salaatu wassalaam beneen mbir bi nga xamante ne moom moo tax moo tax mboolem yene waliyu bu doon kenn ci yenent yooyu yow secret bay dawal asamaan yooya yow la ko yàlla dénk ci àdduna maanaam loolu tamit bu doon ñooñu rek ci àdduna fii yow loola moom ngay dawe beneen bi ci def nag moom mooy nag loolu moom moo tax ñoom ñu nekk ñi nga xamante ne képp ku doon juróom-ñaar bi waliyu yu mat sëkk nga xam ne ñoom ñoo doon juróom-ñaari yeneen yi euh, ñoom ñooy abdaal yi maanaam ñooñu ñooy ñi nga xamante ne maanaam ñooy seen kilifa yi ndax xam ngeen ne abdaal yi dañuy am ñeent fukk léeg lekk comme ni ko yenn xadiis yi waxe léeg-léeg ñu dem nekk fanweer loolu day aju ci jamono yi waaye daf ci am juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gën a ràññee ko ñooñu nag jamono ju ne dañuy ñoom ñooy miin ñoom ñooy xam climat yi nan lay demee moo tax ñooñu àdduna bi ni muy doxee maanaam ci wàllu àdduna bi ci climat bi ak yooyu ñoom ñoo koy xam loolu moom moo tax ñoom rek nag ñoom moo tax ñoom la borom bi subhaanahu wa taala dénk xam-xam bi aju ci ñuy xam naka la mbir yi di wël wëlbati ko ak naka la planète yi di doxee maanaam ñoom ñooy gis xam-xam boobu te ñoom ñooy jàkkaarloo ak ñoom ngir ne doon gi ñu doon sax euh, yenent yi alayhimu salaatu wassalaam beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy euh, bi ci def moom mooy lu tax ci juróom ñaareelu as lu tax ci ñaareelu asamaan bi yeneen yenent yàlla isa alayhi salaatu wassalaam ma nga fa waaye dafa ànd ak yenent yàlla yaxya alayhi salaatu wassalaam bu boobaa tontu bi mooy ne dafa fekk ne yenent yàlla isa alayhi salaatu wassalaam moom génnul adduna yeneen yenent yàlla ay saa génnut àdduna maanaam moo tax moom dañ moo ne bal rafa'ahu Allahu ilayhi comme ni nga xam ne noonu la ko wax ne de li am kay mooy ne yàlla moo ko yëkkati jëme ko ci moom loolu tamit beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci jàngee ci wàllu pas-pas mooy ne kon mu yàlla ah, bu ne bu ne maanaam bu ne yàlla yëkkati na ko ci moom maanaam ci ñaareelu asamaan bi lay tekki ànd ak loolu kon munuñoo wax ne ah, te te te bu boobaa Euh, dinañ gis ne euh, munuñu ne kon yàlla mu ngi ci ñaareelu asamaan bi loolu moom képp koo xamante ne moo ko wax loolu moom mooy sam xel des na maanaam ne yàlla ci ñaareelu asamaan bi la dëkk fa la loolu képp ku ko wax loolu wax la joo xamante ne mooy sam xel des na waaye kon bu boobaa ci li ñu déggee ne mu borom bi subhaanahu wa taala di yem moo wecce arash loolu yëpp ay xeetu yaat la maanaam ay xeetu feeñu la gu muy feeñoo ci ay turam ak ay meloom waaye du nekk nekkam mooy ak zaat loolu maanaam dafa nekk loo xamante ne dafa dafa dafa nekk kump gu mat sëkk boo xamante ne dara raxu moo tax xam-xam yi duñ ca mën a jote nit niki noonu bët yi gis gis yi duñ ca mën a yegg loolu moom moo tax niki noonu xel yi ak xalaat yi duñ ca mën a duñ ca duñ ca mën a jote loolu nag <coughs> maanaam beneen beneen loolu bu boobaa day day day day weddi képp koo xamante ne dafa jàpp ne yàlla moom ci nekk nekkam ma nga ca kaw déedéet li nga xamante ne moom mooy li sax mooy ne moom borom bi subhaanahu wa taala ah maanaam nekkul ci kaw nekkul ci suuf ngir ne nekkul ci e, ci espace maanaam ngir ne moom mooy ki nga xam ne moom moo sos li nga xam ne moom mooy jamono ji ak bërëb yi moom borom bi subhaanahu wa taala moom moo leen sos te moo leen te arash ak mbooleen ñi nga xam ne ñoom ñoo ko téye moom borom bi subhaanahu wa taala moo leen téye kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li moom mooy li sax te mbir mi daf koy jàngale beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy euh, moom moom moom moom moom lay euh, mu ne mu ne qaala anas maanaam mooy sayyidina anas radiyallahu anhu maanaam mu ne ba nga xamante ne marra romb na jibrilu sayyidina jibril alayhi salatu wassalam bin nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi idrisa ci yent yàlla idris alayhi salaatu wa salaam maanaam yenent yàlla Idrisa moom moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki njëkk bind maanaam moom mooy ki njëkk rëdd bind naka noonu dañuy wax tamit moom mooy ki njëkk ñëw loolu moom moo tax am na ay xeeti xam-xam yoo xam te ne mooy darasa mu jug nga moo tax turam ci darasa la jóge maanaam muy jàng maanaam bind ah, ak jàng jàngale naka noonu moom mooy nga xamante ne moo tax am na xam yoo xamante ne ay xam-xam yu mel ni ay géomancie ak yée yooyu xeeti xam-xam yépp ci Seydina Idris la jóge alayhi salaatu wassalaam maanaam lu ñu koy wax alxattu rabbaani nga xam ne day rëdd ci suuf si bu rëddee ci suuf si daanaka maanaam lu bari ci nit ki da koy mën a xam euh, am na ci nag yooyu mu yedd xeetu xam-xam yoo xam ne ay xam-xamu nitu yàlla la mu am ci tamit yoo xamante ne mooy yu njabarkat yi di jël di jëfandikoo ak yooyu loolu moom taxul ñuy wax waaye yi nga xamante ne moom mooy xam-xamu nitu yàlla yi nga xam ne ci leer ci la balle ci Seydina Idris bi alayhi salaatu wasalaam la jóge te moom borom bi subhaanahu wa taala daf koo defal lu yéeme mooy ne daf koo teg mu nekk équilibriste maanaam ku nekk ci digg bi nga xamante ne moom day taxaw dafa nekk ci digg bi moo tax ci ñeenteelu asamaan la ne ndax juróom-ñaari asamaan la ñeenteel bi mooy bi ci digg bi moom borom bi subhaanahu wa taala foofu la ko teg maanaam moo tax Euh, moom moom la borom bi te imam al-Bukhari rahimahullah dana ko indi ci ahadisu yeneen ci anbiya mu naan baabu zikri Idrisa wa qawluhu ta'ala wa rafa'nahu makanan aliyya bunt bi nga xam ne ci lay waxe di tudd sayyidina Idris alayhi salatu wassalam ak borom bi subhaanahu wa ta'ala wa rafa'nahu te yëkki nit yëkkiti ko makaanan bërëb boo xam ne aliyan fu kawe la te maanaam mooy ne maqaamu bu kawe kawe la ko yàlla yëkkiti ne loolu tamit bokk na ci li ñuy wax ci sayyidina Idris alayhi salaatu wa salaam moom tamit mooy nit ki nga xamante ni génnewul adduna fii ci kaw suuf maanaam moom euh, ñu ngi génne àdduna ci kaw asamaan ci ñeenteelu asamaan bi ndax dafa am malaaka boo xamante ne moom xaritam la woon moom moo ko waxoon ne ko dama bëggoon nga yóbbu ma ma ma ma gis du ñeenteelu asamaan bi bañ dem ñu ànd mu yóbbu ko fa ba mu ko fa yóbbee euh, malakal moo daal di ñëw ne malaaka bi man dama bëggoon nga won ma sa sayyidina Idris alayhi salaatu wa salaam mu ne. mu ne ko mi ngi nii sama wet mu ne ah wéy man loolu jaaxaloon na ma parce que dañ ne woon fii laa ko war a laa laa ko war a jëlee laa war a jëlee bakkanam fii ci ñeenteelu asamaan te ñoom su suuf la dëkk man loolu xawoon na ma jaaxal sax mu ne moo tax moo moom foofu la lañ jëlee bakkanam walla kulli li nga xam ne amaan na mooy li gën a sax mooy ne itam mi ngi dund ndax dafa am ñeent ñoo xamante ne ñoom ñu ngi ñu ngi dund ba léegi yent yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam moom mi ngi dund ba léegi moo nekk ci ñaareelu asamaan bi ñeenteelu asamaan bi yent yàlla Iblis alayhi salaatu wassalaam ma nga moom tamit mi dund mu def ñeneen ñaar ñoo xamante ne ñoom ñi ngi ci suuf Seydina Ilyas moo alayhi salaatu wassalaam moom mi ngi ci euh, jéeri ji Seydina Xadir alay salaatu wassalaam mi ngi ci géej gi ci tefes gi maanaam muy ñaar ñeent ñoo xamante ne ñoom ñu ngi dund te seenu dund dafa sax maanaam ñi ngi fi ba léegi te ñooñu secret yi yi ak secret yi suuf si borom bi subhaanahu wa taala saxal gam ko saxal ci ñoom moo tax ñu continuer di dox di dund ci biir maanaam ci mbindeef yi maanaam loolu tamit euh, te loolu waaye loolu yëpp nag terewul mu am ay ndono ñoo xamante ne dañuy jël rango seen mbubb sol seen ay mbubb ba léegi loolu day am ci biiru nit yàlla yi moo tax borom bi subhaanahu wa taala ay mayam dafa yaa te lim li mu dëxën ci biir mbindeefam yi dafa yéeme loolu moom moo tax nag képp nit ki di war a di def ndànku di def ndànk ci mboolem mbindeef yi ndax am na ñoo xamante ne li leen yàq rek mooy dañoo tooñ koo xamante ne maanaam dafa am wilaaya bu mag wala secret yàlla bu mag bu mu denc ci moom mu mu mu tooñ ko wala yooyu maanaam yàqu completement jóge fa yàqu completement loolu moom moo tax képp koo xamante ne rek maanaam maanaam di def attention ci mbindeefu yàlla yi def jar maanaam da bàyyi xel ndax léeg-léeg sax yenn may yi tax borom bi subhaanahu wa taala dana ko def ci nit te nit ki ci boppam moom du xam ne may boobu moom am na ko maanaam ngir ne léeg-léeg lii tax du ko xam mooy yittewoo gi muy yittewoo boromam maanaam ci anam goo xamante ne même bu feeñee moom du ko gis ngir ne yàlla rek la ci yàlla la jublu te nangu wut a bàyyi xel ne. maanaam kenn mën na fee nekk di am lenn lu muy def wala lu muy man wala lu muy eh, dindi lu dul borom bi subhaanahu wa taala moo tax moom du mën a gis may boobu ci jëmmi boppam waaw te loolu loolu dafay dal ah, mooy mooy abdal yi abdal yi tamit lu ci ñoom loolu da leen di dal nga xamante ne ñoom a ah, ànd ak li ñu mën a maanaam ndax ñoom bokk na ci li leen borom bi subhaanahu wa taala may mooy ñuy mën a soppaliku maanaam ci anam goo xamante ne fu leen neex la ñuy mën a nekk ci adduna bi ci ay jëmm yu wuute loolu yàlla danañ ko may ànd ak loolu lu ci ëpp duñ ko sax jëfandikoo duñ ko sax foofu xam ci seen bopp léeg-léeg euh, ngir yittewoo gi nga xamante ne moom lañuy ñuy yittewoo seen borom subhaanahu wa taala maanaam mu daal di wax ne mu ne mu ne mu ne nag Seydina Idris alayhi salaatu wa salaam moom tamit dañuy wax ne moom muy ki njëkk a ñëw te dañuy wax ne maanaam am na ci riwaaya ci kitaabu ahadisu anbiya bi mu naan. Euh, nee nañ maanaam Seydina Idris alayhi salaatu wa salaam maanaam imaam al-Bukhari rahimahullah wax ko ne nee nañ doomu euh, maanaam moom mooy maami Nuux maami yenent yàlla Nuux wala boog maami baayu yenent yàlla Nuux alayhi salaatu salaam waaye wax jooju euh, lii nga xamante ne moom mooy wax jii di ñëw moom mooy amaan na day wane ni defe naa nekk lu wér ndax li nga xamante ne moom la wax moom mooy ne bi nga xamante ne mu nekk nee na su uh, nee na nee na nee na fa lamma ba nga xamante ne marra romb na jibrilu sayyidina jibril alayhi salatu wassalam bin nabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu rombe bi idrisa ci sayyidina idris alayhi salatu wassalam qaala ci la waxee ne marhaban ñu ngi lay tatagal bin nabi saalih yow mi nga xamante ne yow yaay yenente bu sell bi wal axi saalih ak mbokk mu sell mi maanaam nga xamante ne Euh, maam Adama daf ni ko marhaban ci bu ñu xoolee xadiis yëpp bu ñu leen boole dañuy gis ne maam Adama moom moo waxoon marhaban bil bil e, bil nabi salih wal ibni salih niki noonu maam Ibrahima alayhi salaam moo ko wax tamit marhaban bin nabi salih wal ibni salih ñi ci def ñëpp marhaban bin nabi salih wal axi salih lañ ko wax maanaam ñi ngi lay tatagal yow mi nga xam ne yow yaay mbokk maanaam yow yenente bu baax bi di mbokk mu baax mi maam Ibrahima ak maam Adama rek alayhi salaatu wa salaam ñoo ne ko marhaban bin nabi salih wal ibn salih ñu ngi lay ta dagal yow doo yow yenent bu baax bi di doom ju baax ndax ñoom ñooy ay maamam ci deret ñoom ñooy ay maamam ci deret beneen euh, beneen euh, bi nga xamante ne euh, tamit moo tax fii bi mu ñëwee ñoom ñoom ñëpp kenn kenn kenn ku ci nekk mbokk mi la ko woowee maanaam ngir ne ñoom ay mbokk lañ ci ci nekk yenent alayhimu salaatu wassalaam loolu tamit euh, moo tax ak ak ci nekk doomi aadama ñoom ñëpp ay mbok lañ ci nekk doomi aadama moo tax ba mu ko waxee loola euh, moom mu ne kon kii moom mooy Seydina Idris alayhi salaatu wassalaam ne ne faqultu ma ne ko man hada kii mooy kan qaala mu ne ko hada Idris kii moom mooy na Idris alayhi salaatu wassalaam summa topp nee na maratu ma daal di Euh, romb maanaam loolu kon bu te ne maanaam moom doomam la ci deret maanaam te mooy maamu yenent yàlla noox te yenent yàlla noox maamu yenent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wasallam ngir ni alquran wax ne wa ja'alna zurriyyatahu humul baqin te dañoo def ne surtout maam surtout yenent yàlla noox yi maanaam njabootu yenent yàlla noox yi alayhi salaatu salaam ba mbënd ma amee maanaam ñoom ñooy ñii des ci kaw suuf maanaam yenent yàlla noox rek a fi amaat njaboot te kon bu boobaa moo tax ñun ñëpp ay doomi maam aadama lañ doomi yeneen yàlla nu wax lañ tamit mbindeef yi suuf adduna bi doo ko gis ku doomu maam aadama ku dul doomu yeneen yàlla nu wax doo ko fi gis moo tax moom ñu naan ñu naan ko abul bashar as-sani ñaareelu baay bi euh, baayu mbindeef yi yé Seydina Adama nag alayhi salaatu wa salaam ci asamaan abu muhammad la ko tudd maanaam papa yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye moom yenent yàlla muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam moom mooy secret bi nekkoon ci biir moom Adama. moo tax ñu ne nañ sujjóotal maam Adama alayhi salaatu wassalaam ah, ndax moo taxit doom ji moom mooy secret baay bi dégg nga loolu moom bi nga xamante ne ah, moom la wax ne ah, bi mu waxee loolu mu ne ko man kii moom mooy kan kultu ma ne ko man haada kii ana kii moom mooy moom mooy kan mu ne ko haada Idris qaala mu ne haada kii Idris mooy yenti yàlla Idris alayhi salaatu wassalaam nee na summa topp marartuma romb bi Muusa ci yenti yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam fa qaala mu ne marhaban ngi tatagal bi nabi ci yenentu as-saalih bu sell bi wal axi saalih ak mbokk mi nga xamante ne moom mooy ku ku sell ki nee na qultu wax ko man haada ana kii moom mooy kan maanaam gisoon nañ ne moom ci juróom benneelu asamaan bi la ko romboon waaye mu ne ko summa topp marar mu ne ko qaala qultu ma ne ko man haza kii moom mooy kan qaala mu ne haza Musa kii mooy yent yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam summa topp nag nee na maratu romb naa tamit bi Isa ci yent yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam waaye waxoon nañ tamit ne <coughs> ci ñaareelu asamaan bi la ne moom ak doomu tàntaam ndax am na ci beneen euh, hadith bu mu ci riwaaya hadith bu muy leeral ne mook doomam ci beneen xadis mu ne doomu tan tantam la mooy yent yàlla yaxya alayhi salaatu wassalaam te yeneen yàlla yaxya ak yeneen ci yàlla isa alayhi comme ñoom ñaar ay doomi yàlla ñoom ñaar borom bi subhaanahu boole leen fa su ko defee yeneen ci yàlla isa alayhi salaam mujjug jamono day wàccaat su wàccaatee asamaan si du am dana am ku mu yent yàlla Yaxya des fa loolu euh, moom moo tax ci asamaan bu nekk kenn rek nekk fa waaye fee moom ci asamaan bale ñoom ñaar ñu nekk fa beneen summan mu ne topp maratu marom bi ibrahim ci yent yàlla ibrahima alayhi salatu wasalam fa qaala mu ne marhaban ñu ngi lay tatagal bin nabi ci yenente as-salih bu sell bi wal ibni salih ak doom ju sell gi maanaam nga gis ne kon ni moom mooy maamam qultu ma ni ko man hada kii moom mooy kan qaala mu ne haza ibrahim kii mooy moom ibrahima sallallahu alayhi wa sallam uh, loolu uh, benn mbir li nga xamante ne moom lay uh, leeral fii moom mooy ne kon ñoom ñii kenn ku ci nekk dafa am kon lu muy dox foofu ci asamaan si maam te am na lu lu fa nekke beneen mbir mi moom mooy ne moom kon maam ibrahima alayhi salaatu wasalaam moom daf ko fa fekkoon ca baytul ma'mur comme li nga xamante ne noonu lañ ko leerale woon léegi euh, bi ci def nag moom mooy ne romb gi mu leen doon romb maanaam romb gi mu leen doon romb di yéeg di dem loolu li muy tegtale mooy ne moo leen féete woon kaw maanaam ndax jëmmal gi ñu jëmmal tukki gi maanaam ngir wane màggaayu yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kaw keneen ku dul ñoom la xam nga ni moo euh, maanaam moo tax mu yéeg maanaam mu romb leen moo tax yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam bi mu euh, bi ko loolu dale bi mu ko rombee ci la jooy daan ne yàlla xaw ma woon ni di keneen sama kaw sama ginnaaw maanaam nde jënga nga yëkkati euh, euh, haadal gulaam maanaam njagamaar gi maanaam ki nga xamante ne wala bokk mooy mooy gulaam mooy mooy ku ku dëgër maanaam moom mooy jeune léeg-léeg xale dañ naan xulaam mooy xale voilà maanaam loolu nag euh, description boobu nga xam ne moom la ko jox maanaam melale googu day waneen maanaam ni nga xam ne du du ak xeebel waaye lu réeréy la sax maanaam luy wane ak màggaayam la maanaam luy wane màggaay yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam looloo tax ci xadiis ba bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man gis naa ra'aytu rabbi fii suurati shaabin amrad maanaam gis naa ye borom bi subhaanahu wa mu yor jëmmi jeunom boo xamante ne maanaam ci noonu la defee taggal li ci man maanaam jëmmi jeunom maanaam nga gis ne kon euh, maanaam loolu feeñu waay la maanaam boo xamante ne bu màgg la moo tax Seydina Muusa alayhi salaatu alayhi salaatu wassalaam tuddee ko yenente bi <coughs> sallallahu alayhi wa sallam jooy gi mu jooy nag loolu day tegtale ne maanaam màggal maanaam euh, bëgg gi mu bëggoon ak ñee gi nga xam ne moom la ñee yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye tamit ñee gi mu ñee ki nga xamante ne moom mooy euh, mooy <coughs> moom mooy waa xeetam ndax ñaanoon na borom bi subhaanahu wa taala boole ko ci xeetu yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y bi nag ne ko ñooñu xeet la buy ñëw ci kanam <coughs> moo tax fekkewu leen waaye nag ànd ak loolu yëpp day dinañ gis insha allahu taala ñu moom ni nga xamante ne noonu lay nekkee koo xam ne ànd ak ne fekkiwu ko ànd ak ne borom subhaanahu wa taala deful ne mi ngi maanaam mu ñëw bokk ak ñun maanaam nekk ci ñun ci suñu biir subhaanallah moom dafa doon sax da doon ñëbit sax bañoon a nekk yeneen te ñëw rek nekk benn rek kenn ci jullit ñi ci biir xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu gisee ngëneel gu rëy gi nga xamante ne moom la leen borom bi subhaanahu wa taala dencal waaye ànd ak loolu yëpp ba mu gisee yiw bu mu leen mën a tegtal daf leen koo tegtal maanaam ak lu leen mën a jariñ da leen koo jariñ te loolu daañ ko gis léegi insha allahu taala mu euh, euh, loolu tamit euh, mu romb tamit kon maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam moom la mujjee romb mu teg ci Euh, moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne maam Ibrahima mooy ci gën a nuru seen waaj yi maanaam ci nit ñi maanaam mooy moom bi mu xoolee maam Ibrahima sallallahu alayhi wasallam dañoo nuroo tellement dañoo nuroo nee na mooy ci gën a nuru seen waaj yi maanaam mooy ne waxul ne man moom laa gën a nuru déedéet daf ni moom moo ma gën a nuru maanaam nga gis ne kon euh, loolu ak tey romb gi mu leen romb ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mooy wane kawe gi nga xam ne moom la kawe loolu benn la ñaareel bi ci def ma Seydina eh, eh, Seydina eh, Musa alayhi salaatu wa salaam borom bi subhaanahu wa moom ba mu borom bi dafa am rendez bu mu joxanteeg moom dig daje waaye ci fii la woon ci kaw suuf si ci tuuru Sina foofu la taseeg moom foofu léegi te moom ba pare ñeen fukki guddi arba'iina laylan la ñeen fukki guddi la taseeg moom waaye yeneen ci yàlla Muhammad moom. sallallahu alayhi wa sallam ca kaw a kaw moom ca xadara bi gën a sell ci xadara yi foofu la tafeeg moom loolu maanaam moom mooy euh, tamit day wane dëgg dëgg màggaay yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen mbir bi nga xamante ne insha allahu moom lañ ci gis mooy ne euh, ginnaaw ga ba mu wàccee xam ngeen ni yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu rañaanee ba noppi bi mu dellusee dafa dafoo daal di juite julli yenente yi alayhim salaatu wassalaam waaye loola gannaaw ba mu wàccee la maanaam du ba muy dem ci la ji leen jiite julli doo a yéeg bi mu wàccee ci la leen jiite julli te loolu li koy tegte le mooy laaj gi mu leen doon laaj gannaaw gi maanaam mooy kumuru daal ni kii kana xam ngeen ni moos bu fekkonte ne ba mu wàccee la la maanaam bi muy dem la dem tafeeg ñoom ñu julli kenn ku ci nekk ñëw am benn discours boo def mu taxaw jàkkaarloog yow ne la bu ne kii mooy diw moom mooy yent yàlla Ibrahima wala mooy yent yàlla Muusa wala nangam maanaam alayhi salaatu wa salaam mu def discours ba pare mu yéeg ku mu taselaat maanaam taseeg moom aadama ak ñëpp waaye mu yéegaat ku mu taselaat naan ko kii mooy kat loolu du yanu maanaam li yanu maanaam mooy ba mu demee te loolu la wax ci xadiis bi nekk ci Sahih imam Muslim rahimahullah ndax dafa ne dama dem julli ñaari rakka doogi yéeg maanaam kon dafa dem ci jàkka ji comme ni ñu demee ci jàkka ju ne julli ñaari rakka te laataa loolu fi nga xamante ne moom mooy euh, xabru yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam ci na fa nee na fekk naa yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam ci xabroom muy julli romb naa yent yàlla Yunus alayhi salaatu wassalaam mu yéeg ci benn euh, gëléemam di noddu romb na yeneen yàlla Euh, euh, maanaam dem naa fi yent yàlla Isa alayhi salaam ganee àdduna baytu laxm ma wàcc fa julli ñaari rakka naka noonu kon dangay ngay gis ne moom fu mu dem daf fay julli ñaari rakka waaye ba mu wàccaatee ci li leen jiite julli loolu moom moo tax kooku teqantal la woo xam ne ñu bari dañuy def juum dañuy juum ci ni ñuy nettalee mbir mi ngir man te jaawale mbir mi te leneen li nga xam ne moo yanu maanaa itam mooy ne mu jiite war leen julli gannaaw bañ ko ko joxee loolu tamit moo yenu maanaam maanaam loolu yëpp day tegtale ne maanaam ne insha allah li gën a dëgër mooy ne bi mu de wàccaatee ci li leen jiite julli waaye du ba muy dem ah <coughs> beneen bi nga xamante ne moom mooy bi ah, beneen masala bi nga xamante ne moom moo ci nekk tamit moom mooy ñoom yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam ah, ñoom ñi ngi dund te fu leen neex lañuy ñuy nekk ci goxu asamaan yi ak suuf si ndax sax na ne romb na ci yàlla Muusa alayhi salaam ci bàmmeelam muy julli waaw ba pare dama rombaat ko ba fekkaat na ko fa ci juróom benneelu asamaan maanaam ki du ne dafa toxu ci bàmmeel bi dem fekk fee de déedéet dañoo yor ñoom ay jëmm yu bari yoo xamante ne fu leen neex ci goxe asamaan suuf fu leen neex ñu ne fa <coughs> loolu nag ñoom ñoo ko am ak képp koo xamante ne yegg nga lu mu néew néew ci maqaama siddiqiyya waaw ñoom ñoo am martaba boobu maanaam di mën a dem ci fu leen neex ci goxi asamaan yi ak suuf si di mën a tase ku leen neex di feeñu ku leen neex beneen bi ci des moom mooy lii de wane ne mëneef naa gis yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te nelawoo loolu tamit bii da lii hadith bii da koy wane lu tax ngir ne moom yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ñii feeñu te mu jiiti leen julli ca baytul maqdis te moom moo leen gën bu fekkente ne moom ñoom ñi nga xam ne ñoom moom ñi mu gën ñoo ko mën feeñu mu gis leen jiiti leen julli waxuma la moom bi ñu gën man ñoo feeñu maanaam loolu kon mooy li nga xam ne maanaam li gën a yomb mooy moom mu feeñu ñu ñoom ñu feeñu ko dégg nga loolu tamit beneen mbir la muy beneen masala loolu tamit day tegtale ne maanaam moo tax nit ki suy julli te loolu dafay am moo tax yent yàlla Ibrahima alayhi salaam bokk na ci li mu ko wax maanaam moom mooy euh, moo tax salaatu ibrahimiya ñu yoonal ko ci julli ndax sayyidna Ibrahima alayhi salaam koo jox ay conseils yu bari ba pare ne ko boo demee nga nuyul ma sa xeet ñun tamit ñu ngi koy fay waaw alayka salaatu wassalaam salaamu alayka ya sayyidina Ibrahim euh, moo tax euh, bi nga xamante ne euh, alayhi salaam moo tax ci biir taaya bi tamit ñuy taaya di def salaatu ibrahimiya tamit beneen bi ci def moom mooy ne bu te bu ñuy taaya dañuy wax assalaamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu dañuy nuyu yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloo ak moom di ko nuyu te loolu képp koo xamante ne soobu na dana xam ne bu nuyu yonent yàlla Muhammad moo am na nitu yàlla yu ko ne bu may taaya damay wax asalaamaaleykum nee na damay dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam delloo ma nuyoo bi ne wa aleykum salaam wa rahmatullahi moo tax maanaam kon ne moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi ñun maanaam faw danoo war a gëm ne mi ngi ñun sallallahu alayhi wasallam te jugewu fi te du deñ di fi nekk ak ñun sallallahu alayhi wa alihi wa moo tax mu Euh, mu ne mu ne ba mu mu ne qaala ibn Shihab te moom mooy imam az-Zuhri rahimahullah muy indi nag beneen yoon maanaam beneen càllale ci euh, bu bokkut ak càllale gi nga xam ne moom mooy bu njëkk bi donte noonu la jugee ci Yahya ibn Bukayr muy Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr ci Layth ibn Sa'd ak euh, ñëw ci Yunus ibn Yazid al-Ayli mu jaar ci imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahmatullahi alayhi mu ne fa akhbarani nettali na ma ibn Hazm te moom mooy Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari rahimahullahu taala moom moo ñu koy dàkkantele Abu ak Abu Muhammad moom euh, te euh, dañuy wax nag ne Abu Bakr turam la waaye Abu Muhammad moom mooy dàkkantalam léeg-léeg tamit dañuy wax ne dàkkantalam ak turam benn la mooy Abu Bakr maanaam <coughs> ala kulli haal moom mi ngi gën a fanweereelu at ak juróom benn ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn maanaam trente-sixième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa génn àdduna téeméeréelu at ak ñaar fukk muy cent vingtième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci lenn ci wax yi ci fuqaha as-sab'a yi rahmatullahi alayhim muy juróom ñaari borom xam-xam yooyu mag yi nga xamante ne ñoo nekkoon madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ci jamonoy taabi'i ci jamonoy taabi'i mooy ki al mooy ki nga xamante ne moom la Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu taala anhu njëkkoon a wax ne ko na bind euh, li nga xam ne moom mooy xadiis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy samp ay jotaay yoo xamante ne dañ jàngale xadiis yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ndax xam-xam day euh, comme li imam al-Bukhari rahimahullah wax ne ndax xam-xam du réer lu dul su nekkee secret maanaam bu dee rek gars dañuy toog def ko secret ci la xam-xam di réeré nag te lool xam ngeen moom mooy li am Euh, boo xoolee société occidentale yi seen xam-xam yi développé ñun suñu ñu xam yi riir li ko waral lenn dong la mooy ñun suñu xam yi dañ koo jàppee ay secret yoo xam ne dañ naan ñun suñu famille yoo ko am ñun suñu waa kër ñoo ko moom nangam kenn du ko wax waa alors que bu dee université occidentaux yi moom ku ñëw mën ngaa dugg yow remplir critère sangam ak sangam rek waaye ñëwal képp ñëpp mën a jàng moo tax ñuy former ñu leen raw ñu di gën a créer di gën a former ñeneen et cetera. lu yii dong la loolu moom ah, naka noonu kon moom waaye nag moom jotuta mën a bind xadiis yi téere xadiis yi jotu koo mën a bind ci la génnee adduna rahimahullahu taala moo moo tax al imam euh, ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah bii taalibeem moom moom moo doxal mbir moom moom nag imaamu Malik rahimahullahu taala nee na lam yakun indana bil madina ahadun indahu min ilmi alqadaa'i maa inda Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm rahimahullahu taala amul kenn ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam koo xamante ne xam-xamu àtte nekk na ci moom ku maanaam lu tolloog li nekk ci uh, Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm rahimahullahu taala bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ko euh, xame woon mooy dafa bari woon lu mu daan jaamu yàlla rawatina lu mu daan naafila guddi euh, nekkoon tamit euh, imaamu waa jamonoom rahimahullahu taala ndax ci fuqaha as-sab'a yi ñi ñuy wax fuqaha as-sab'a moo ci mujjee génn àdduna ndax cent vingtième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ci la génn àdduna moom mu ne an an an an ibn Abbas te moom mooy eh, Seydina Abdullahi ibn Abbas ibn Abdul Muttalib kay radiyallahu ta'ala anhuma eh, moom di sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ki nga xamante ne moom mooy habrul umma di turjumaanul Qur'an radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi moom moo solo tamit maanaam moom mu ne moom mi ngi génn mu ngi gane àdduna ñetteelu at laata gaddaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna juróom benn fukki at ak juróom ñett ginnaaw gaddaayu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy soixante-huitième année ginnaaw gaddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa aba habbata al ansari ak abu habba ki nga xam ne moom la ñuy wax abu habbata al ansari radiyallahu taala anhu te moom dañu ko wax tamit al badri ngir ne moom moom dafa fekke woon badar waaye xaqiqatan euh, bokku te kii comme le al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu taala wax ndax nee na moom abu euh, euh, abu habba al ansari dañuy wax abu hayya dañuy wax tamit abu hanna al ansari waaye li nga xam ne mooy li gën a dëgër li gën a wóor te mooy li gën a wér mooy abu habba comme ni mu nekkee ci suñu xadis bi nu abu habba al ansari la <coughs> te moom dafa génn adduna maanaam maanaam mi ngi eh, nekk shahid eh, martyr bisu Uhud xare Uhud fekke woon na Badar loolu moom moo tax ne al imam al Waaqidi rahimahullahu taala eh, daf ne ki nga xam ne moom moo fekkee Badar te génn adduna Uhud kooku moom abu xanna la waaye du abu habba waaye li gën a wóor mooy ne abu habba la ba tey noonu la tudd rahimahullah waaye nag ki nga xamante ne moom moo bi amaan na du euh, du ki nga xamante ne moom mooy ki ñuy tudd ci téere yi euh, téere yi siire yi naan fekke woon na Badar te mi ngi génn euh, àdduna Uhud lu tax ndax dafa am sëriñ boo xamante ne Euh, Ammaar la tudd koo xamante ne moom mi ngi fi des ba ci xilaafa Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu te moom nee na jéggee na ci moom te loolu euh, moo tax mënta nekk moom maanaam mënta nekk kon kii kon euh, maanaam moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi moom mooy waaye kii moom yi ak imaam Muslim solo na ci moom ci riwaayat Ibn Hazm bii nga xamante ne moom lañu ñu gis. ni ki noonu ak jëlee tam ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ci xadis bii nga xamante ne moom la jël ci Seydina Anas mu jëlee ko ci Abu Zarr radiyallahu ta'ala an di wax ci wàllu mi'raj bi waaye ala kulli xaal kon euh, maanaam ab li gën a dëgër insha allah mooy bii nii al ansari bi radiyallahu ta'ala anhu bokkut ak Abu Habba al Badri bi nga xamante ne moom moom la ñuy tudd ci téere siire yi ngir ne lan ngir ne manta nekk ne ñuy déggee ci moom te ñoo xamante ne ay ay taabie lañ di déggee ci ñoom dégg nga mu nekkoon kaana ñoom ñaar nekk nekkoon nañ yaqulaani daan wax naan qaala nabi wax na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na maanaam annabi yenente bi maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na summa topp orija bi maanaam orija rañaana nañ bii ci man hatta mbete zahartu ma daa di feeñ mu yëkkatiku ko li mustawa ci li mustawan ci ab maanaam ak ak dayo mooy mooy niveau wala degré fu kawe foo xamante ne asma maa ngi doon dégg fii ci moom sarif al aqlaami maanaam rëddug maanaam bu ñuy rëdd xalima bu ñuy rëdd di bind Euh, ci ci ci lawhul mahfuz muy dégg xalima yooyu te xam ngeen ni xalima yooyu lii tamit day wane ni màggaay yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te dafa am beneen xaqiqa bu muy indi loolu daañ ci ñëw léegi bu njëkk bi moom mooy ne euh, malaaka mooy ne mooy ne xalima yooyu comme li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax nee na rufi'atil aqlaam wa jaffati suhuf xalima yi yëkkati nañ leen bu yàgg ndax xalima yi yàlla bindee dogal yi ci nañ ko muy yàgg nekkul di bind ba léegi ah loolu yàgg na bañ ko yëkkatee am nag loolu boo moom yeneen bi sallallahu ni wasallam ñu ngi leen doon dégg maanaam loolu mooy lan mooy dafa nekk ci moment bu intemporel maanaam mooy amul temps maanaam mooy dafa da da loolu xaqiqa bu yéeme la parce que euh, mooy de dund mbir moo xamante ne di dégg loo xamante ne en fait ba mu amee. ça fait de milliards d'années ak léegi wala ay milliards et années la ak léegi waaye moom mu continuer di ko dégg ni mu nekkee nii loolu li muy tegtale mooy moom nekkul ci temps bi naka noonu ci espace bi te loolu gis nañ ko léegi fépp fu ñuy jullee dañ naan assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu te rañaan gi nga xamante ne moom lañu def waxoon nañ ne eh, eh, bokk na ci mbuur yu mag yi eh, xadis bi nekkee fii ci buntu bi ci ci tàmbalee julli mooy ne yow booy julli da war a gis ne yaa ngi def rañaan kooku te loolu noonu mënoo koo def nag ba mu mat mooy rañaan gi nga xam ne mooy gi mat gi manoo koo def lu dul nga nekk koo xamante ne Muhammad yi nga maanaam sa xol sa jëmm sa lépp da nga koy da nga koy labal ci jëmm yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu boobaa rañaan googu mu def ko ak yow loolu moom moo tax imam Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu bës na waa mu ne man gis naa ñu ne mu ne gis naa yàlla mu ne ko gis nga yàlla mu ne waaw mu ne ko waaye ak bët yeneen ci yàlla Muhammad laa ko gisee sallallahu alayhi wa sallam maanaam gis mooy li muy tekki rek mooy dafa jeex tàkk ci boromam ci ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi maanaam loolu xaqiiqa yu yéeme la yu garaaw la loolu euh, Euh, maanaam loolu tamit dafa ñuy tegtal ne rañaan gii ñuy wax nii rañaan gii du rañaan goo xam ne dañ naan am na tey euh, tey bis sàngam la amoon jeex na et que moment T dans l'histoire du loolu de en fait rañaan gi xaqiqa la bu yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam naka jekk dund waaye nag waaye nag euh, bis booba dafa nekk loo xam ne daf am maanaam ngir mu symboliser ko te tey wone maanaam ne moom li muy dund ci xayaalam loolu lay dund ci xaqiiqam waaw li muy dund ci xayaa xayaalam maanaam loolu lay dund ci jëmmi boppam nii maanaam ñaari réalité yooyu maanaam ñaari jëmmi yent yàlla Muhammad yooyu sallallahu alayhi wasallam duñu duñu duñu te maanaam li mu mel ci biir noonu la mel ci biti sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te li muy mën a dund ci biir loolu lay mën a dund ci biti looloo tax yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan gis ci kanamam ak ginnaawam xam ngeen ne yent bi noonu la daan gisee saa saa maanaam li muy gisee ci kanamam noonu la daan gisee ci ginnaawam sallallahu alayhi wa sallam ni ki noonu amul woon takk leer ngir ne leeram leer gi moo tax jant bi daka daan eh, maanaam moom leeram moo ëpp doole leeru jant bi moo ëpp doole tamit leeru làmp yi et moo tax du am takkandeer takkandeer ki koy man a am mooy loo xam ne leer gi bu dalee ci sa jëmm <laughs> day projeté lëndëm gi ci ginnaaw waaye bu fekkente ne yow yaa gën a leer loola doo mën a am takkandeer loolu yëpp day wane maanaam màggaayu yénti Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg nga qaala nee wax na ibn Hazm rahimahullah te moom mooy Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala wax na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ibn Hazm bi li mu wax nii maanaam li gën a feeñ kol mooy ne ci Seydina ibn Abbas la ko dégg radiyallahu ak Seydina Abu Habbat al-Ansari radiyallahu anhu maanaam <coughs> wala boobu mu déggee ko kenn ci yi waaye ala kulli haal fii mursal maanaam loolu mursal la waaye Seydina Anas ibnu Malik radiyallahu anhu li mu wax nii moom moom maanaam lu jox ko lool ngir ne saxaaba la mu ne qaala wax na nabi yeneen bi sallallahu alayhi waaye nag lii la ñuy wax mursalu saxaabi yi maanaam ab saxaaba boo xamante ne dafa wax loo xamante ne fekkiwu ko xam ngeen ni Seydina Anas radiyallahu anhu moom Madina la dëkkoon bi mbir may xew Makka moom fekkiwu ko kon dañ ko koo nettali bu njëkk bi nag wax na ne Seydina Abu Zar moo ko wax radiyallahu anhu waaye Seydina Abu Zar fekkiwu kon moom dañ ko koo nettali waaye nag lii nga xam ne moom lañu xam mooy yenen bi moo leen ko nettali sallallahu alayhi wasallam wala ab saxaaba nettali leen ko euh, di yëkkati ko mu ne farada farataal na allahu bur yàlla azza wa jalla màgg na tedd na xoolal subhaanallah imam al-Bukhari yi lii lépp la bëggoon a indi maanaam lii lii rek lii rek partie bii la bëgg la na bëggoon a indi mu daal di indi leen lépp maanaam ngir wan la ni julli ni mu mën a def ak yow tamit voilà ni julli mën a def ak yow te moo tax mu yëkkati ko ba ci euh, euh, euh, voilà maanaam mu yëkkati borom maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ba ci ay mustawa yoo xam ne weesu na sax loolu am ah, parce dem na gën na sori loolu di dem comme ni mu nekk ci tafsiru yi ak yeneen i téere yoo xamante ne ak yeneeni i yu nekk ci ci masaanid yi yu nga xam ne imam Mujaahid rahimahullah day nettali ak ñeneen ñoo xam ne ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ko hadith yoo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafay wax ci lu leer ci ne moom dem na ba toog ci kaw arsh ba nga xam ne place ba ca def maanaam lu tu lu maanaam lu place xajatu fa te loolu day tegtale yëkkatiku gi mu yëkkatiku ci kaw lépp ba ci kaw loo xamante ne amatul dara dara amatul benn existence amatul moo tax moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa mu nekk ci maqaama dara féetewu ko kaw fii féete kaw ñëpp te dafa dafa lëndëm dafa dafa dafa dafa lënt bokk dafa nekk loo xam ne kumpa la bu mat sëkk ci mbooleem mbindeef yi sallallahu alayhi wa alihi wa nee na nag foofa nag dégg nga ba mu demee ca boroomam subhaanahu wa ta'ala wéet moom ci ay foo xamante ne ndax maanaam yéeg gi mu doon yéeg tegtalewul ne boroom subhaanahu wa foofa la nekk moo tax mu ne laa tufaddiluni ala Yunus ibn Matta bu leen ma gënale moo tax imam euh, Muslim rahimahullah hadith yooyu la la la jegele waaw bi yéen ci bi saa sam rañaane waaye ba pare ne bu leen ma gënale ci kaw Yunus ibn Matta alayhi salaatu wassalaam ndax moom dafa nekkoon ci ronu géej gi fa gën suufe ci biir jën wa naan laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin moom yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yéeg ba fa gën a kawe ca fa kawe maanaam ñaari point yooyu ñaar yooyu noonu boo xoolee benn point bi la fi gën a suufi ba fi gën a kawe yëpp ñaar yooyu benn point lañ moo tax mu ne bu leen ma gën a le ndax lépp dafa laaj maanaam rañaan la xeetu rañaan la benn bu ci nekk xeetu rañaan la gisoon nañ ci si xadiis Seydina Xadir bi alayhi salaatu wassalaam ak maanaam jëluwa gisoon nañ ko voilà maanaam ak yooyu yëpp day tegtale euh, ay maanaam mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci euh, ci ci yooyu maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yu lañ ay xaqaa'iq rek la maanaam loolu ay xaqaa'iq kese la mu ne nag farada farataal na allah bu yàlla azza wa jalla ala ummati ci sama xeeti xamsiina salaatan xamsiina juróom fukk salaatan ci ay julli nee na farajaatu waaye nee na dello delloo si bi zalika ci jul ci yooya xatta mbéta romba ala Musa ci ent yàlla Musa alayhi salatu wassalam fa qaala mu daa di wax ne maa farada maa farada maa lan li nga xam ne farada farataal na ko allah buri àla laka ñeel la ala ummatika ci sa xeet maanaam mu laaj ko ana lan la yàlla farataal ci sa xeet ci yow ñeel la nee na qultu ma ni ko farada farataal na eh, juróom fukki julli muy cinquante qaala mu ne ko farjia dellul ilaa rabbika jëm ci sa borom fa inna li wér bu wóor mooy ummataka sa xeet laa tutiiqu amul kattan bi amul kattanu zalika loola maanaam loolu day tegtale ne maanaam yéen fi yàlla Musa alayhi salaam yërmande gu mat ak dëggu gi mu dëggu ci sopp gi nga xam ne moom la sopp xeetu yéen fi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy ne njariñal nit maanaam njariñal nit euh, nit yàlla bu mag bu mat du du jeex su génnee àdduna ndax yent moom mi ngi nii njariñ gi gën a mag bi ñu am ñun mooy wàññi gi ñu wàññi julli mu bañ a juge mu juge ci juróom bu ko ñëw ci juróom te ci barke ci yàlla Muusaa lañ ko amee alayhi salaatu wassalaam te moo tax madat googu loolu lañ ñuy tuddee madat maanaam loolu mi ngi mi ngi ñun loolu mooy benn benn beneen bi ci beneen bi ci def nag mooy ne maanaam ba nga xamante ne moom bëgg na euh, bokk ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te borom bi subhaanahu wa taala jàppandiluwul loolu itam waaye terewul rek ba tey mu am maanaam euh, cofeel googu ba tey ci xeet woowa loolu mooy beneen beneen bi ci def euh, moom mooy ne euh, nangu gi nga xam ne moom la nangu gëneelu yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak xeetam ngir ne ko defutoon daw day noppi rek bàyyi noonu waaye def waaye nag noppiwut bàyyi noonu daf ñoo jariñ alayhi salaatu wassalaam yàlla na ñu ko yàlla gën di fay ñett beneen bi ci def moom mooy ne ba nga xamante ne moom dafa ne yàlla dafa ñaan yàlla ne ko arini kay arini anzur ilayka damaa bëggoon nga wan ma mooy ma gis la maanaam ma ma ma gis la boo nag borom subhaanahu wa taala ah, ba mu ko ko xañee moo taxit mu ne comme gisuma yàlla naa gis ku gis yàlla maanaam nga gis nag muy bànneexu ci di xool yeneen ci yàlla moo sallallahu alayhi wasallam nan ko delluwaatal bu delloo mu ne mu ñëwaat mu ne ko waaye delluwaatal maanaam su ko defee su ñëwaatee mu gisaat ko maanaam nga xam ne boobaa day bànneexu ci li gis ki nga xamante ne moom mooy ki gis boroomam subhaanahu wa loolu yëpp maanaam day wat noonu yan ci yàlla Muhammad beneen mbir la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax itam ñun bu ñu bëggee roy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa nañ ko tàmbalee ci julli maaye bu ñu bëggee am yent yàlla moo tax euh, bokk na ci mandarga ku yàlla def julli nekk sa sa sa sa mandarga nekk sa kiimtaan loolu mooy ni yëkkati na la vraiment ci xaq ci ci ci ci ci ci Muhammad yi waaw loolu kéemtaan bu rëy rëy rëy beneen bi ci def tamit mooy ne euh, euh, maanaam bi nga xamante ne ci la waxee loo loolu euh, nee na nee na farja kon waaye mu ne ko mu ne ko loolu bi mu bi mu bi mu ma waxee loolu ba mu mu mu ne xaala mu ne farja dellul ilaa rabbika jëm ci sa boroom maanaam loolu tamit wax ju ko na sa borom ngir ne yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam moom mu am maqaama maanaam mën a jot loolu lu mel noonu maanaam julli juróomi wàcce mu ne fa inna li wér bu wóor mooy ummataka saw xeet laa tutiiqu du du kat du am kattan zalika ci loola maanaam dooleem énergie yum aggul ci niveau boobu faraaja ani nee na ma daal ma daal di ma daal di ma daal di may delloo maanaam ma daal di delloo dégg nga ma daal di delloo borom subhaanahu wa mu de mu ne fa wadaa mu daal di wàcc mu daal di wàcc shatraha ju maanaam genn wàll gi nee na ba mu wàccee genn wàll gi nee na wala benn xaaj bi ah maanaam par par fukk la doon dindi nee na waaye farajaatu ma delluwaat ilaa Muusaa jëm sayyidina Muusaa alayhi salaatu wassalaam qultu ma ne ko wada dindi na shatraha xaaj bi de fa qaala mun a irji delluwaat delluwaay ci rabbika sa borom rabbaka sa borom fa inna li wér wér mooy ummataka sa xeet laa tutiiqu du am kattan lool de nee na farajaatu ma delluwaat fa wadaa mu daa di wàññi waat mu daa di eh, wàcce waat sa taraxaa geneen xaaj bi nee na farajaatu ma delluwaat ilay jëm ci moom fa qaala mu ne irji delluwaatal ilaa rabbika sa borom fa inna li wér wér mooy ummataka sa xeet laa tutiiqu du am kattan daalika lool nee na farajaatuhu nee na ma delloowaat moom maanaam may delloowaat ba mu des juróom bi ma demee ba mu nga xam ne ne juróom moo ci des nag dégg nga fa qaala moom borom subhaanahu wa taala moo tax ba mu ne ko delluwaatal ci ba mu defee juróom dana ko dëgg dëgg nag am naa kersa nag <coughs> am naa kersa nag ci delluwaat ci borom subhaanahu wa taala maanaam ngir mu wàcce waatal ngir mu wàññi waatal ma waaye moom mooy soppe yent moom mooy soppe borom bi subhaanahu wa lu mu wax borom bi borom bi def ko waaye tamit moom gërëmul lu dul borom bi subhaanahu wa taala dogal ci moom ak tëral ko loolu tamit beneen bi ci des mooy borom bi subhaanahu wa taala da koo yenkewal moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom li mu bëgg loolu mooy dëppoog li borom bi bëgg maanaam te li mu nar ak li mu nga xam te ne moom la tëral moom la wax ne nii loolu mooy dëppoog li borom bi nam ngir ne borom bi subhaanahu wa taala moom moo feeñal meloom yi ak yépp ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba feeñal moom li nga xamante ne moom mooy def tajal li ci nekk nekkam subhaanahu wa taala moom mu ne kon nag yi kon xam sun juróom la waxiye te ñoom dëgg dëgg nag ci pay xam juróom fukk juróom fukk lañ maanaam juróom lañ waaye ci pay lañ nekk juróom fukk maanaam euh, laa yu baddalu du soppeeku alqawlu wax la day yafa man maanaam mooy wax jii nga xam ne moom laa la wax ne pay gii lii pay googu du soppeeku juróom fukk laa ko defoon te tamit loolu maanaam boo defee juróomi julli julli gu nekk fukk lay tolloon maanaam fukki julli waaye comme li yeneen bi wax rek sallallahu salaam mu ne nit danay julli waaye du am ci julli gi lu dul genn wàll ga lu dul bu ko xaajee ñetti xaaj lu dul bu ko xaajee ñeent wala juróomi xaaj wala juróom xaaj wala juróom ñetti xaaj wala sax fukkiilu xaaj ma maanaam day julli ngir ne du teewlu dara du teewlu day kàbbar xelam nekk ci leneen ba xel waaye nag léeg-léeg xel mi lu ci waat ci biir julli gi maanaam loolu bu ñu demee ba genn wàllu julli gi yëpp noonu la ko def bu boobaa genn wàllu julli gi rek lay am ci pay maanaam ndax foofa nga ne maanaam julli boo xësee ba kàbbar di julli maanaam ba sëlmal te ni ko defee yëpp ci biti nii lépp normal na loolu bu danañ la maanaam ñàkk julli dana la teggeeku waaye nag fay gi ñu lay fay ci maanaam ngëneel ya nga see amee ak lañ see dajale loolu moom mooy da ngay mooy de mooy la nga loolu moom moo tax ci aaya bi borom bi subhaanahu wa ta'ala ne alladhina hum fi salatihim khashi'un nan qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un maanaam dëgg-dëgg texe na ñi nga xam ne ñoom ñooy way gëm yi dëgg te ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ci seen biir julli dañuy toroxlu ci seen borom subhaanahu wa ta'ala loolu bi nga xamante ne imam ash-Shawkani rahimahullah ci euh, Fathul Qadir bi muy tafsir aaya euh, bi daf ne dëpp xeet bi yëpp dëppoo nañ ci maanaam borom moo xam yëpp dëppoo nañ ci ne nit ki du am ci biir julleem lu dul la mu teewlu maanaam loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ci xadis boobu nekk ci musnad imam ahmad rahimahullah ne nit ki dana julli waaye du mën a julli euh, ne maanaam du am euh, lu dul huitième lu dul lu dul euh, ci kii bi genn wàll gi un demi maanaam après tiers bi après quart bi après cinquième bi sixième bi septième bi huitième bi ba dixième bi loolu léeg-léeg sax nit ki julli ba pare du ci am dara ngir ne lépp da koo ne ba mu ne allahu akbar la gëj xam la gëj teewlu maanaam ba na mu sëlfale teewlu ci dara yal nañu yàlla sàmm mu ne kon nag ba mu ko waxee ne kon nag dellool ci sa ci sa borom subhaanahu wa taala mu ne ko e, maanaam kon mu ne fa rajaatu ci laa delloo nag illaa musa ci sayyidina Muusa alayhi salaam fa qaala mu ne ko raja ay waay delluwaatal rabbaka sa borom fa qultu ma ne ko nag istahyaytu dëgg dëgg nag am naa kersa min rabbi ci sa borom maanaam loolu day wane kersa gu mat sëkk gi bon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amee te maanaam kersa ni nga xamante ne noonu la nekk ci ngëneel gu rëy te loolu da lii daf koy wane ndax ba mu demee ba tukki bi fa muy jeexe jikko ji nga xamante ne moom la wane moom mooy kersa moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ beneen mbóot ci mbóotu hadith euh, bi nga xam ne moom la wax naan maanaam bi muy wax ci shu'abul iman ba jeexal daal di al haya'u shu'batun min shu'abil iman kersa de xaaj la ci xaaju ngëm yàlla yi maanaam tamit de al al al xayaa xayrun kullu daal yiw rek la maanaam ba mat sëkk mu ne su ma topp nag nee na an talaku an talaka mu da mu daa di yóbbu bii ci man xatta mbéte intaha mu daa di daytale bii ci man ila sidratul muntaha ca déemug daytal ga maanaam euh, sidratul muntaha moom mooy euh, déem googu garab la boo xamante ne moom mooy ga xam ne moom mooy ga mat sëkk ga terminus ba voilà waaw ah. moom mooy lotus du ter du terminus voilà moom mooy déemuk déemuk daytal nga voilà moo tax euh, te foofa loolu la borom bi subhaanahu wa ta'aala ne foofa ca wet ga foofa la ajjana ne indaha jannatul ma'wa maanaam garab la nag goo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'aala tudd na ko ci alquran maanaam ngir leeral maanaam te loolu itam day wane màggaayu euh, Euh, yenente bi sallallahu alayhi ngir ne garab googu ci jëmmi boppam euh, nit yàlla yi ñoom dañu koy gis ci seen xayaal maam di ko dund di yéeg di yéeg yéeg ba keroog ñu say yegg waaye euh, maanaam ndax moom mooy sajaratul kaw ni ni ki noonu mooy sajaratul iman maanaam mooy garab ak yàlla maanaam ndax garab googu yenente bi sallallahu alayhi wasallam di melale naan ngëm yàlla am na ay branche di wax branche yi branche garab googu mooy garabu gi branche garab gi waaye nag yenente bi sallallahu alayhi moom maanaam da koo gis ak ay bëtam bokkut ak ñeneen ñeneen keneen ku dul yenente bi nag sallallahu alayhi wa sallam day yëg rek nekk nekkam maanaam ak di ko dund ci biiram ci baatinam waaye du ko gis ak ay yeneen yenente bi nag sallallahu alayhi moom daf koo gis ak zahiram dund ko ci zahiram loolu moom moo wutaleeg yenente bi ak keneen ku dul yenente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na wa mu daal koy muur alwaanun dégg nga ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay melo maanaam mooy ay couleurs yoo xamante ne laa adri xamuma maa hiya lan la maanaam nga xamante ne maanaam mooy manumaa wax lan la dëgg dëgg dëgg lu tax ngir ne saa su nekk da koy gën di découvrir saa su nekk da ciy gën di am ay xam-xam yu bees loolu lay tekki maanaam saa su nekk borom subhaanahu wa ta'ala da ko ci gën a feeñalal ay mbir looloo tax mu ne xamuma lan la waaye tegtalewul ne xamul lan la ba mu ko gisee ahan ah, kay ba mu ko gisee xam na lan la waaye nag xamul dëgg-dëgg maanaam saa su nekk xam-xam yay làqati ca biir te bis bu jot saa su nekk mu koy gën di xam loolu la wax ne xamu ko maanaam loolu tamit beneen mbir la te euh, euh, maanaam euh, moo tax lii tamit day moo tax borom subhaanahu wa ta'ala ne li nuriyahu min ayatina al-kubra maanaam ak tamit naan Euh, bi mu ne bi mu waxee ne euh, euh, fa awxa ila abdihi maa awxa maanaam da dañu borom yeneen bi sallallahu alayhi dañ koo rañaanloo mu ne ngir ñu wan ko suñu a ah, suñu kiimtaan yu mag yi te waxul lan la niki noonu fii tamit waxul lan la niki noonu borom subhaanahu wa tamit wax ne ne maa ko wax yu suñu jaan bii wax nañu naa ko la nga xamante ne moom laa ko wax yu maanaam loolu moom mooy li nga xam ne mooy kenn mënul xam lu mu doon loolu rek la moo tax moom mu ne moo ne mu ne <coughs> moom it loolu tamit la topp teggin googu ak kersa googu mu am ci boromam subhaanahu wa ta'ala ak googu ci la waxee lii nga xamante ne moom la wax nee na su ma topp udukiltu ñu dugal ma aljannata aljana nee na kon ñu gis ne borom yenente bi sallallahu alayhi wasallam dugg na aljana maanaam kon te euh, moom ci jëmmi mooy cosaanu aljana ndax moom ba mu duggee aljana ajjana daa xéewlu ci moom waaye nag Euh, waaye moom moom fayewuñ ko ajjana waaye ajjana lañ ko fayee maanaam ajjana moom moo naan ah man de fayee nañ ma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yenente bi du ne wax na fayee nañ ma ajjana ndax moom mooy cosaanu ajjana sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax képp koo xam ne dem na ba jeex ci moom itam maanaam day nekk koo xamante ne euh, day maanaam ajjana euh, lañ koy fayee maanaam ajjana moom mooy nekk nga xam ne bu duggee biir ajjana ajjana danaan é kii day ñëw na ngir nekk sama pay waaye moom payam yàlla la loolu moom moo moom yàlla rek moom mooy nekk payam yàlla boppam la lay fayee loolu moom ah, dégg nga mu ne nag fu ma topp nag udxiltu mën na bañ ma dugal ma aljannata aljanna fa iza fekk nag fiha nekk na fa xabaayilu lu'lu xabaayilu ah, moom mooy ay ay pepp yoo xamante ne ay ay peppi wurus ay peppi eh, mooy Euh, moom mooy ay ay ay xeetu perle perle précieuse ay corail la mooy comme ay comme corail euh, am na nag ci yi nga xamante ne moom mooy yeneen euh, riwaayaat bi nga xamante ne moom la wax ne moom maanaam lii moom mooy ci riwaaya bi waaye ni ëpp ci riwaaya bi nga xamante ne moom mooy riwaaya bu ñëw ci Sahih imam taala moom mooy janaabizu janaabizu la te janabizu lu'lu moom mooy euh, moom mooy xubba maanaam ab dóom moom mooy xubba mooy gis ngeen yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ci mu ne ci Medina gis ngeen ni mel dóom bi mooy lu vert loolu te tiim ko mooy li tiim xabru bi voilà lu mel noonu nag loo xam ne waaye nag koraay la lu'lu la waaw loolu mu ne foofu foofa foofa la moom loolu laa ko gis nag dégg nga wa iza fekk nag turaabuha suuf sa al misk mooy misk moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo jeex ci yeneen yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ñoom dañuy dañuy dugg foofu lool moom mooy bërëb boobu nga xamante ne foofu la euh, foofu la ñuy jàkkaarloog borom bi subhaanahu wa taala mooy kasibul abyad yi nga xamante ne moom moo nekk ah voilà ah mooy yi nekk ca jannatu àddina ca àddina fi nga xam ne moom mooy fi gën a kawe ci àjjana yi ndax firdaws tamit moom firdaws àddina moom moo gën a maanaam ci biir firdaws àddina mooy place ba gën a kawe ba ca gën a neex ba ca gën a rëy foofu moom mooy àddina foofu nag moom la borom subhaanahu maanaam arash foofu moom la tiim. voilà moom la arak siim nag gannaaw foofu nag ci la xaaf ne foofu la xaaf ne voilà voilà moo tax euh, am na nuñ ko waxete ci euh, jawal xaqaq mun naan adduna euh, adduna kulli kasibin inda qaafil ajillati al awliya naka lañ ko waxete avant avant adduna kulli kasibin ah waaw ah maanaam nga xam ne moom mooy moom yenent bi la sallallahu alayhi wa alihi nga xam ne ah, kasib boobu mooy ah, mooy kasibul abyad min misk mooy suuf sii lay wax maanaam nga xamante ne day nekk misk waaye misk bu weex la doom bi nag day day day day lu'lu' la maanaam koraay la waaw dégg kon loolu moom mooy li nga xamante ne ah, eh, te foofu foofu noonu mooy dune yooyu kasib boobu foofu la nit ñi di taseeg borom bi subhaanahu wa ta'ala moo tax ñi nekk àjjana rendez-vous bi ñuy amal ak borom bi subhaanahu wa ta'ala chaque chaque chaque kii la chaque vendredi ci lañuy ci ci ci ci diiru boobu maanaam tund nga xamante ne euh, misk bii moo fa nekk kasibul abyad yi foofu la ñuy dem taxaw yi ci euh, euh, janna jannatu àddina dem taxaw ngir mën a wax ak borom maanaam ngir mën a gis borom bi subhaanahu wa ta'ala rendez-vous gis du ña fa nekk ñëpp ñooy gis yàlla de déedéet te it du ña fa nekk ñëpp bis bu ne la ñuy gis yàlla maanaam ajjuma rek la ñuy gis yàlla waaye loolu mooy waa àjjana waaye nitu yàlla yi dëgg nga xam ne dañoo jeex ci yenn yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom ñoom fu mu toll ñu ngi jàkkaarloog yàlla ñoom dañuy gis yàlla yàlla da leen a fayee boppam moo tax bisub àjjuma ñu tuddee ko yawmul masjid ca ca ca àjjana mooy bisub dolli gi waaw. dégg nga kon loolu euh, hadith bi euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi waat na ko hadith numéro 1636 hadith numéro 3342 3393 3570 ak 7517 imaamu Muslim rahimahullahu taala indi na ko hadith numéro 162 ñaar yoon ak 163 euh, imam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na ko ci hadith numéro 449 ak 450 imam at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 213 ak 3157 imam Ibn Maaja indi na ko hadith a 1399 ak hadith numéro 1400 amma imam Ahmad ibn Hanbal moom indi na ko hadith euh, numéro 2889 2890 2891 ak douze mille cinq cent cinq douze mille six cent quarante et un treize mille sept cent trente neuf ak vingt et un mille deux cent quatre vingt huit comme ci waa ashaabu kutubu sitta imaam euh, euh, Abu Dawud as-Sijistani rek moo ko indiwoon rahimahullahu al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi rahimahullah Abu Muhammad al at-Tinnisi al-Kala'i al-Misri cosaanam waa Dimashq la moom Damas moom mooy cosaanam Misra la dëkkoon te moom mooy nga xam ne mooy gënoon a dëgër comme Yahya ibn Ma'in ci ginnaaw maanaam ñi solo ñi nga xam ne mu Muwatta moom la jàpp ne ñoom moom moom ci gën a dëgër euh, te sax moo gën a dëgër sax ki nga xam ne moom mooy Abdullah euh, euh, moom maanaam mooy Abdullah ibn Yusuf moom ak al-Qanabi te moom mooy Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi rahmatullahi alayhi et que maanaam ki nga xamante ne moom mooy ki ci gën a dëgër moom mooy Yahya Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala euh, imam al-Bukhari rahimahullah nee na kaana min asbati Sham yi moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ñu gën a dëgër ci ñi dëkkoon Sham euh, maanaam ci taabii taabii la bokk rahimahullahu ta'ala euh, moom ñu ngi génn adduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rek moo solo ci moom maanaam ay ci directement waaye imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i solo nañ ci moom waaye daa am ku dox seen diggante te liñ solo ci moom bëriwul amma imam al-Bukhari rahimahullah dafa solo ci moom lu bëree bëri mu neen qaala nee na axbarana xabaara nañu maanaam moom mooy doon nañu jàng ci sa ci kanamu imam Malik rahimahullah man may dégg maanaam mooy axbarana xabaara nañu maanaam moom Malik imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amir ah, al-Asbahi al-Himyari rahimahullah daakantaam nekkoon Abu Abdullah mu mi ngi génn gane adduna 93 wala 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi adduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam nekkoon imaamu daarul hijra nekk imaam waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa nekk borom xam-xam bu mag ba rahimahullahu rahmatan waasi'a mu ne an Salih Ah, rahimahullahu taala te moom mooy Salih ibn Kaysan al-Madani daqantanam nekkoon Abu Muhammad dañ koy tamit Abul Harith al-Madani ad rahimahullahu taala mi ngi génn adduna ci cent trentième année ci li gën dëgër ginnaaw gàddaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon ci àndandooy eh, maanaam eh, ñi nga xam ne an Urwata ibn Zubair Euh, moom tamit ñoom ñii seen xadis ñi ngi ci kutubu sitta comme imam Malik mu ne an Urwata ibnu Zubair te moom mooy ibnu al ibnu Khuwaylid ah, ah, al-Qurashi al-Asadi nekk dégg nga kon mu bokk ak euh, maanaam Seydina maanaam muy doomi Seydina Zubair ibnu al nekk tamit sëtu Seydina Abubakar radiyallahu anhu ndax Asma buntu Abubakar mooy yaayam euh, naka noonu noonu la nekkee tamit maanaam mbokk ñoom Sayyidat Khadija ngir de Khadija bintu Khuwaylid ak Awaam ibnu Xuwaylid maanaam Awaam ak Xadija ñoom ñaar ñëpp doomu Xuwaylid lañ te Awaam moom mooy baayu Zubayr Zubayr mooy baayam moom dégg nga Abu Abdullah mooy dàkkantalam ñu ngi gane àdduna ci vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna ci quatre vingt bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa bokkoon ci saba yi bokkoon ci nitu yàlla yu mag yi boroom xam-xam yu sell yi radiyallahu ta'ala anhum an Aisha mooy ummu mu'minina radiyallahu taala moom la wax mu mu ne nday gëm ni ndax ñoom yenn borom bi subhaanahu wa moo wax ne annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim wa azwaajuhu ummahatuhum ah, dégg nga moom ah, moom mooy ah, moom moom dafa am lu jafe ndax moom moom jullit la yaayam di jullit baayam di jullit maamam di jullit waaw da nga ñëw ñu ay jullit lañ yi ak sœur yëpp di jullit waaw moom moom loolu la am radiyallahu anha ba ñun ñii doomam yi tamit ñuy ay jullit waaw radiyallahu anha al-Humayra da Abdullah radiyallahu ta'ala anha mi ngi génn àdduna juróom fukki at ak juróom ñett cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi ko rob ca Baqiya al-Gharqad ca Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam te ki nga xam ne moo ko jullee mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu musnadam mooy deux mille deux cent dix hadith yoo xamante ne muttafaqun alayhi cent soixante-quatorze la imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ko solo imam al-Bukhari wéetoo cinquante-quatre hadith imam Muslim wéetoo soixante-neuf Ah, mu ne moom radiyallahu a qaalat nee na farata farataal na allah bur yàlla as-salaata julli xiina jamono ji nga xamante ne farataha moom la ko farataal maanaam ba ñuy farataal julli yàlla ma ngi koy farataal rakkaatayni rakkaatayni ñaari rakka ñaari rakka maanaam booba saa yu ñu daan julli julli yëpp ñaari rakka la daan doon bu ñu julli suba ñaari rakka la daan doon bu ñu jullee tisbaar ñu def ko ñaari rakka ti ti ñaar timis muy ne timis ñaar gée ñaar lépp ñaar fil xadari ci teewaay wa safari ak ci waaye nag euh, nee na moo tax mu ne moo tax fa uqirrat waaye ñu saxal salaatu safari euh, maanaam kon euh, jullit fa uqirrat ñu taxawal salaatu safari jullit tukki gi maanaam moo tax tukki gi ñu delloo ko saxal ko moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim mbooloo ci ñoom ni ñu firi hadith bi mooy ne euh, mooy dañoo wuute ci niñ ko firee nag ndax am na ñu ne li muy nattale laa maanaam mooy yàlla da koo nattale maanaam ndax baatu farada day tekki nattale dara maanaam dafa nattale woon ne euh, julli biñ koy faratal daal ñaar ñaar lay doon waaye timis waaye waaye bu boobaa buy booy tukki nag ci la ñuy saxal ci la ñuy def ñeent waaye bu ñuy tukk bu ñu teewee ci lañuy def maanaam bu ñu teewee ci la ñuy def ñeent matal waaye bu ñu tukkee nag dañu koy delloowaat ci cosaan bi nga xam ne moom la ko yàlla nattee woon ci cosaan loolu am na ñoo xam ne noonu lañ ko waaye nag amaan li gën a wér mooy ne bisub isra maanaam wal mi'raj ba ko yàllay farataal maanaam nii lañ ko farataale woon julli mu nekk ñaari rakka ñaari rakka waaye tamit bu boobaa borom ko xam bi rahmatullah li ñuy gëndalee timis bi mooy ne timis ñu am na ñoo xam ne dañ ne woon bi lépp ñett yooyu noonu la mësa mel mësta wàññeeku moo tax tamit ci tukki du wàññeeku du yokk waaye naka noonu am am na nag ci borom xam-xam yi rahmatullahi am yu jàpp ne déedéet mbir mi demewut noonu même tamit sax dañ cey yokk benn ba pare saxal ko ba pare saxal ko noona moo xam da ngaa moo xam tukki moo tax wasi dañ dañoo yokk fii salaatul xadari ci julli euh, teewaay lii moo tax borom lii nag ma ma hadith euh, bi maanaam day dëgëral euh, mazhabu xanafiye rahmatullahi alayhi maanaam lay la ci xanafiye yi xanafi yi rahmatullah dañuy layee xadiis bi maanaam ci lan ndax ñoom dañoo jàppale julli tukki tukki nit bu tukkee euh, julli gi muy wàññi gi muy wàññi julli farata la ñoom dañoo jàpp ne wàññi gi nga xam ne moom lay wàññi julli loolu farata la euh, amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhur mooy Maliki ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne du farata ndax lan ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, ndax alquran daf ni fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat maanaam du aay maanaam boo leen du aay ci ngeen wàññi julli maanaam du aay ci ngeen wàññi julli nag kon li muy tekki mooy ah euh, kon loola du farata ndax bu doon farata la danaan julli leen waaw dégg nga euh, beneen bi ci def moom mooy waxu Seydina Omar bi radiyallahu anhu ba mu ko laajee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme que coono moo taxoon kay te te ko du te du aay mu ne ko waaw mu ne la waaye nag hadiyatun la lii hadiya la kado la wala boog ah, sadaqatun ci beneen waaye sadaqatun tasaddaqa Allahu biha dégg nga maanaam ah, wala ah, wala fakhuduha maanaam sarax la boo xam ne yàlla moo leen ko sarax kon jël leen ko maanaam kon ñu daal di ciy gisee ni sarax la kon du farata dañ waaw bu la neexee jël bu la neexee bañ a jël waaye nag xam ngeen ni moos du teggin moos yàlla di la sarax nga naan du ma ko jël. wala yàlla jox la cadeau nga ni du ma ko jël loolu moo bokkul ci teggin loolu moom moo tax ama loolu moom moo tax noonu nag la ñu gëndalee maanaam noonu lañ interprété ñoom jumhur muy ah, Maliki ak Shafi ak Hanabila rahmatullah noonu lañ interprété hadith bi maanaam kon ne ah, li nga xamante ne moom mooy mooy ne kon bu boobaa loolu day daal di dellu ci ne ñeenti rakkaay yi du nekk maanaam maanaam wàññi julli gi ci boo tukkee du nekk farata imam al-Bukhari nag rahimahullahu taala daf ko indi ngir leeral mbir mooma ngir ne suñu hadith bi ak hadith bi weesu dafa am ñaari mbir yu ci nekk moom mooy bu njëkk bi moom mooy ne borom bi subhaanahu wa dafa farataaloon juróom fukki julli waaye mu daal di mu mu wëlbati ko wàññi ba mu nekk juróomi julli dong kon juróom yooyu ah, bu boobaa loola dañ ciy jàngee ne mëneef naa ah, folli ab àtte laataa ñu koy jóge maanaam borom subhaanahu wa taala dafa joxe ne juróomi julli juróom fukki julli ngeen war a julli mu nekk farata ci ñun waaye laataa ñu commencé julli juróom fukki julli mu ne sax léegi wàññi naa ko ba muy juróom maanaam loolu mooy mu nekk naa folli ab àtte laataa ñu koo tàmbalee jëfe loolu bokk na ci li koy dëgëral tamit te loolu mooy waxul lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim mooy ne yent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wa salaam ba mu xam te ne moom lañ ko wax ne na rendi doom ji. ba mu demee laataa muy rend gi di di am ci la ko yëg la yëkkati atte bi maanaam lool mooy wane ni kon borom bi subhaanahu wa mën naa jox day joxe atte mën naa joxe atte ba noppi atte bi laataa ñu koy tàmbalee jëfi mu daal di yëkkati atte loolu tamit da koy tegtale waaye fii tamit day tegtale ne euh, euh, wa bi nga xamante ne maanaam mooy ne ab atte mën naa ñëw ba noppi ñu folli ko maanaam atte mën naa ñëw ba noppi maanaam mooy nasaxal mën naa am ci atte bi te fii dañu gis ne kon li sayyidat Aisha radiyallahu anha wax bu fekkente ne dañoo nattale ne dañ daan julli kon ci njaalbeen gi ñaari rakka ñaari rakka te loolu moom mooy li ñu xamoon boo xoolee yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dem rañaan dafa julli ñaari rakka maanaam kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ njëkkoon a xam amaan na tamit comme ni ñeneen ci borom xam-xam yi di wax rahmatullahi alayhi mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha mi ngi ci namm ñen ñaari rakka yi nga xamante ne moom lañ daan faral di julli comme ni nga xamante ne moom mooy julli naafila ji bu boobaa loolu moom moo tax julli naafila naafila guddi tamit ak yu mel noonu nekkoon farata laataa rañaan gi ba rañaan nga amee nag ci la julli euh, juróom yi nekk farata ñu daal di dindi yeneen farata yëpp bàyyi julli naafila yi nekk farata ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax nag juróomi julli yooyu mu wax maanaam lool tamit ci xadis bi ñu weesu maanaam juróomi julli yooyu lool day wane ne juróomi julli rek kay farata comme niñ ko gisee woon tamit ci xadisu euh, arabi bi ci kitaabul iman te juróom boo loolu wuuteeg xanafi yi rahmatullah alayhim ndax xanafi yi ndax noo kon maliki yi ak shafi'i yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne juróomi julli moom mooy farata te ñoom ñooy yi war amul beneen bu leen juróom benneel amma fuqaha xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne déedéet mbir mi du juróom kese ndax witar tamit julli la ndax yàlla bu yenente bi sallallahu alayhi moom moo wax ne inna allaha zaadakum baynal zaadakum uh, uh, salaatan bayna al-isha wal fajr maanaam borom bi subhaanahu wa ta'aala yokk na leen benn julli diggante isha ak fajar te xadis boobu borom xam ci wéram ak ñàkk wéram rahmatullah alayhim ala kulli xaalin maanaam uh, witar maanaam te ak tamit awtiru yaa ahlal qur'aan fa man lam yutir fa laysa minna eh, yéen gaa yi alqur'aan yi dee leen witar képp ku dul witar bokkul ci ñun. waaye hadith boobu tamit ah, danañ gis ne ca ba jeexital ga na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ba mu ko waxee ba bay ko yenente bi sallallahu alayhi waxee kaw kaw bi tourné ne ngay lu mu yenente bi wax léegi mu ne ko non waa alquran la wax te yow bokkoo ci maanaam kon maanaam lool tamit day tegtale ne ah, kon ah, du nekk farata maanaam waaye nag comme li imam Ahmad ibn Hanbal wax rahimahullah moo tax ñu ne sunna muakkada la maanaam moo tax borom xam-xam yi ci des mooy Maliki ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne julli witar sunna mu akkada la maanaam sunna la bu ñu dëgëral du farata insha allahu taala dañ ko gën gis ndax am na kitaabul witar insha allah waaye julli witar du farata euh, maanaam waaye nag euh, Hanafi rahmatullahi ñoom dañ ne waajib la du farata waaye waajib la ngir ne ñoom dañoo teqale diggante waajib ak far fard yeneen borom xam-xam yi am ñoom bu buñ ne nangam farata la mooy war na waaye Hanafi yi buñ ne lii farata la li muy tekki mooy leer na naññ ci alquran wala boog ci xadis boo xam ne mutawaatir la ci anam goo xamante ne jullit mënu koo bañ a xam ci anam goo xamante ne képp koo xamante ne danga ni loolu demee wut noonu da ngay nekk yéefér loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy farata beneen bi ci def mën te waaye nag waajib mooy lu war ñoom dañ naan li war mooy li nga xamante ne masalan euh, comme witar nga xamante ne ñoom dañoo jàpp ne dafa war ku ko bàyyi da nga am bàkkaar waaye ku weddi ne dafa war doo am doo nekk yéefér dégg nga ñoom noonu lañ ko def lool moom mooy benn ñaareelu mbir bi ñuy tekkalee farata ak fard ak waajib moom mooy ne farata ci jaamu yàlla yii lañ koy defee maanaam masalan dañ naan koor farata la julli farata la mais fay bor duñ wax farata la dañ naan dafa war fay bor dafa war ngir ne jubluwul ci xeetu jaamu yàlla yi kese kese maanaam lu jublu ci yàlla jaamu yàlla yi kefe loolu la ñuy wax farata ñoom foofu la ñuy di ko baatu farata kon loolu moom moo tax euh, loolu moom mooy wuute yi borom xam-xam yi wuute ci loola waaye nag ànd ak loolu yëpp euh, ñi nga xam ne ñooy jumhur dañuy wax ne ki nga xamante ne moom moo saxoo ci di bàyyi witar te amut dara lu ko ko teree def mu saxoo ko dëkkoo ko ba pare nekk mu nekk habitude am Euh, ak maanaam baaxam dafa am amma ki nga xam ne mooy ku imam ahmad sax laa dafa dem ba ni kooku bu fekkente ne dafa bokk ci ñi nga xam ne dañuy yittewoo xam-xam maanaam kooku day daal di nekk koo xam ne saaqitul adala lay doon maanaam ak maanduteem day wa day wadd maanaam nga gis ne sunna mu akkada lañ wax waaye boo xoolee ba pare euh, ñu bari ñoom it dañuy wax dañ koy fay loolu daañ ko gis tamit maanaam ne witar dañ koy fay ci fuqaha maliki rahmatullah duñ fay witar waaye yeneen fuqaha yi dañuy fay witar boo ko bu la rëccee koy fay soo xëyee suuf <coughs> dégg <coughs> euh, kon suñu euh, hadith bi imam al-Bukhari indiwaat na ko hadith numéro trois mille neuf cent trente-cinq te comme ci Muwatta la nekk imam Malik rahimahullah indi na ko ci moom xadis numéro trois cent quatre-vingt-dix imam Muslim indi na ko xadis numéro six cent quatre-vingt-cinq ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille cent quatre-vingt-dix-huit imam an indi na xadis numéro quatre cent cinquante quatre cent quatre cent cinq imam euh, euh, Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala indi na ko xadis numéro vingt-cinq mille neuf cent soixante-sept vingt-six mille